kon ñu ñëw ci dernière partie bu euh, résumé xadiisu euh, baabul aniya muy buntu ndab yi ci téere bu imaam al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah euh, kon gisoon nañu résumé bi yépp walillahi alhamdu wal minna li ci des nag kon mooy tarjama saxaaba yi nga xam ne ñoo ñu indiloon xadiis yi muy tarjama mooy def biographie xam ñan ñooy saxaaba yi nga xam ne ñoom lañ gisoon ci biir euh, yi ñu euh, nga xam ne moom la doon commencé naan an an abi Salaba wa an Abdullah ibn Abbas ainsi de suite ñooñu ñooy ñan euh, insha allah nag bala ñoo dugg ci ñooñu xam naa dañuy def rappel bu ndaw ci lan définition saxaaba mooy lan loolu de loolu moom baabul miyaah yi defoon sëñ bi defoon na ko defoon nañ ko tamit ci résumé bi ak la ñaata degré lañ ña nan lañuy xame kuy saxaaba ak ku ko doonul ak tamit seen seen tabaxaat yi muy seeni classement nan lañ leen classé yooyu yëpp nag duñ ci yàgg ndax yooyu yu ñu gisoon la en général sax yi ñu jotoon def man doonu ma doon sawar di ci jaaraat waaye comme que xëy na def na peut-être baabul miyaahi bu yàggoon na xaw na peut-être ëpp na un an euh, bu ko matulit war na ko ëpp na ko kon nag baax na di fàttali fa zakkir in nafaati zikra xëy na fàttali gi may fàttali dina jariñ waaye bu du lool loolu dara du ma ko fàttaliwaat dama naan rek ngeen wax ko ñu jàll ci leneen kon li ci njëkk mooy nan lañuy lan mooy définition saxaaba euh, saxaaba euh, mooy képp koo xamante ne nii dafa daje ak yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy daje ak moom fekk tamit mu gëm ko mais bi mu ko gëmee mu génn àddina ci at ci ngëm ci gëm yàlla gëm yonant bi sallallahu alayhi mooy mu génn àddina ci loolu même bu dee entre temps génnoon na ci diine ji du ci li gën a li ñu gën a saxal boroom xam-xam yi euh, rahmatullah alayhi mooy ne kooku dañ koy considérer ba léegi ne saxaaba la moom kon loolu ci gàttal mooy définition saxaaba mooy koo xam ne day dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daje nag mooy bu ngeen bokkee jataay nii rek doy na même boo ko gisul te amul tamit ñu naan ñaata minute lañ il faut mu mat un an wala wax yooyu yëpp wala ñu naan ñi nga xam ne am na ñoo xam ne dañ ne moom bu ñu bu ñu ku dund ci jamono jooju rek ci nga déedéet loolu moom sikk nekkul ci ne loolu moom moom demeewul loolu avis boobu dañ koo noot ndax loolu mooy maye kon benn waay boo xam ne masula gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñuy kon da naan ñoom saxaaba lañ alors que duñ duñu saxaaba définition bi mooy bi nga xam ne moom lañ mujj saxal ci kuréelu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim Ah, léegi nag nan lañuy ñuy xamee ne diw nan lañuy ñuy xàmmeewe ne diw moom saxaaba la wala déet mooy saxaaba dañ koy xàmmeewe ci loo xam ne day dañ koy xam ci euh, mutawaatiram mooy loo xamante ne nii mbooloo mu bari ñoo ko jële ci mbooloo mu bari ñu jële ko ci mbooloo mu bari muy law ba ni mu ñëwee ci ñun comme ndax yooyu boo gisee alxuraan naka noonu noonu noonu lañ ko la la nekke mooy ne alxuraan du ne ñaari nit rek ka doon jàpp ne lii la woon après ñu jékki-jékki rek mu ñëw nii ñu ne mooy alxuraan déedéet mooy il faut mbooloo mu bari ñoo koy jële ci yonent bi sallallahu alayhi de suite ba ni muy di dawe noonu saxaaba yi tamit dafa am ñoo xam ne noonu lañ leen xamee comme ñeenti saxaaba yu mag yi mooy xulafaa ur-raashiduna yi radiyallahu ta'ala anhum ñoom mooy ne même ñi xamul dara ci diine ji sax même ñi xamul dara waxuma la sax jullit ñi même yenn yéeféer yi nga xam ne sob nañu tuuti sax xam nañ ne Seydina Abu Bakar saxaaba la woon radiyallahu anhu xam nañ ne Seydina Ali saxaaba la woon même ñi xamul dara ci diine ji wala toppatoowuñu ko sax loolu dañ koy xam ndax loolu dañ koo jële mboo ay mbooloo yu bari la jóge ñuy law di law ba agsi ci ñun léegi nag loolu benn la bi ci topp mooy dinañ xam saxaaba ci siiwaay mooy lu siiw na yi gis saxaaba woo xam ne mooy ñële ñoo ëpp ñu dañuy siiw comme xam nga seyna Abu Bakr Abu Hurayra dafa siiw mooy ne saxaaba bu siiw euh, yi ñuy wax nag mooy ne mooy mooy lii moo waroon a am xam nga mën naa toog man ne dafa siiw surtout ñun léegi nga xam ne yooyu daanaka bàyyeetuñ ci sax xel yëgatuñ ne sax loolu mu ngi exister boo nee dafa siiw ñu ne la non non non non kii ngay wax siiw na Abu Hurayra laa tam moo ko xam ba nga naan dafa siiw mooy mais dafa siiw yéen bu ngeen ko xamul it yéen seen yi ñooñu seen affaire la waaye l'essentiel mooy dafa siiw voilà mooy mooy ne ndax sa dépend xam nga léegi moom comme que sàgg sàggane lu bari même sax saxaaba yu mag yi léeg-léeg ñu bari radiyallahu anhum ñu bari ci biir jullit ñi sax xamuñ leen lu dul de noo léeg wala sax ñu leen di jaawale naan Usman ibn ibn ibn Xattaab wala Umar ibn am na ñuy wax man mas naa dégg ku doon wax loolu mooy ba pare jàpp ne moom li muy wax noonu la moom Umar ibn Affan ba pare mu leer na ne kii kii moom xamul li muy wax bu dee kooku ci ñooñ lay juum boo ko ñëwee naan ñu siiw moom mooy mooy ne foofu la làmbaay bi gën a euh, aay léegi kon deuxième bi mooy day mooy dañ dinañ leen xame ci siiwaay waaye tamit dinañ leen xame ci saxaaba benn saxaaba ne diw mii de moom saxaaba la woon ne saxaaba la ci diw mii saxaaba la bu ab saxaaba ne diw mii saxaaba la kooku dañuy xam ne kii saxaaba la wala am koo xamante ne nii moom dafa am taabi'i yi nga xam ne xam nga mooy ni ñu gisoon ci xadiis bu wér bu wérul doon nañ gis bi ci ci ñi nga xam ne seen bi ñuy nekk ci seen yi mooy il faut nga nga nga nekk xam mooy nga wóor ba pare mën a takk moo xam sa dënn ngay jàppe di mokkal walla ngay bind wala nga boole deux yi rek mooy ne bu ku mel noonu te mu wóor te mel noonu nekk siqa moo ne diw saxaaba la kooku dañuy jàpp ne kooku mu ne saxaaba la saxaaba la mu am beneen bi nga xam ne moo ci mujj mooy benn nit ne man saxaaba laa waaye loolu loolu nag il faut mu am ay tënk nag il premièrement il faut moom mu wóor moom waa ji wax loolu il faut mu wóor ndax bu wóorul de toute façon moom ay waxam ci leneen kenn du ko bàyyi xel waxatuma laa mu naan saxaaba la moom léegi moom il faut mu wóor mais nag bu wóoree tamit dañuy xool est que moom dépassé wul l'an cent dix ci gàddaay bi bu ko dépassé dañu naan waa ji ah xëy na dafa juum comme que siqa la xëy na dafa juum xëy na daa mage ndax loolu day di mën nga mage li wax yoo xamante ne nii peut-être naax la ci dugal dañ koy classé rek ci naax bi mais kii xëy na daa naax mais daal nekk ko ndax yonent bi sallallahu moo ne woon euh, ci dixième année bi année bi mu génne àddina mu ne woon kenn fii ak santa ci kanam santa yi di ñëw amul kenn koo xam ne mu ngi ci kaw suuf koo xam ne dund na ko fi fekkaat mooy na ko fekk muy dundaat bu santa yi jotee te loolu année comme dixième année bi la moo tax cent dixième année képp ku ne saxaaba la cent dixième cent onzième année dañuy xam ne waa ji day wax lu ko neex rek wala mu nekk koo xam ne day naax di wax kon loolu lañuy ñuy xame lan mooy saxaaba léegi nag mu des seen seeni seeni degré classement classification ndax saxaaba yu nekk saxaaba yi dañu am dañu am ku nekk da ngay gis ñi ñoo ëpp ngëneel ñi ci des xam nga suñu borom sax subhaanahu wa mu ngi naan la yastawi man anfaqa la yastawi man anfaqa min qabli al-fath min ba'di min qabli al-fath wa qaatala ulaa'ika a'zamu la yastawi alladhiina anfaqu wala min ba'dil fathi wa qaatalu non non waaw min qablil fathi wa qaatalu ulaa'ika a'zamu darajatan min alladhiina anfaqu min qabl min ba'd wa kullan wa'ada Allahu al-husna mu ne yemuñu laa yastawi du yem alladhiina ñi nga xam ne anfaqu dañu joxe mal lépp lu ñu am dañ koo def ci yoonu yàlla nekkul rek alal rek mais bu jaroon seen bakkan sax dañ ko ci doon def mu ne ñooñu yemuñu dañu def ko avant fathu Makka di di di di mooy yonent sallallahu alayhi wasallam ubbi Makka mu ne ñooñu ñoo ëpp daraja ñi nga xam ne dañoo dañoo def li ñële ñi ñi njëkkoon def mais après bi bi ñu ubbee Makka mu ne ñooñu yemuñu waaye nag ku nekk yàlla dig na la alxusna am ñu koy ñu koy tekkee lu bari muy àjjana nga gis ne même imam Abu euh, Abu Hazm Ibn Hazm maanaam Ibn Hazm Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah moom ci aaya bi ci la sukkandiku ak beneen aaya ne moom saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñépp àjjana lañ jëm sans sikki sàkk moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi alxuraan waxee lii dane wa kullan te ñoom ñépp mooy ñi kii woon avant avant kii bi ak après après ubbi ñuy ubbi mag ñoom ñépp digal euh, préparer na leen dig na leen bo alxusna muy àjjana te tamit mu wax ci beneen aaya ne innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaa'ika anha mub'adun mu ne ñi nga xamante ne nii ñoom amoon na lu baax loo xam ne moom lañ sabaqat lahum minnal husna ñoom amoon amoon nañu loo xam ne alxusna foofu moom mu ne nga gis ne alxusna bi mu wax foofu mooy lu baax loo xamante ni moom la la yàlla préparé man lum la ji mu ne ñi nga xam ne loolu jiitaloon nañu ko jiitoon na ci ñoom ñu amoon loolu mu ne ñooñu dañuy sori lan safara mu ne comme que yàlla wax loolu ne comme que ñoom dañuy sori safara kon amul feneen fu ñuy dem lu dul àjjana léegi euh, kon ñooñu da gis ne kon gëneel yi dafa wuute voilà lilladina ahsanu ñi nga xam ne rafetal nañu ñoom alxusna ñeel na ñeel na leen ci kaw loolu ñu ñu nga xam ne aaya boobu loolu lañu ëpp ñu koy euh, firé mooy àjjana wa ziyaada ak ndollent ndollent bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko firi moo ne mooy gis gi nga xam ne moom la nga xam ne dañuy nekk àjjana gis gi nga xam ne moom lañuy gis suñu boroom yàlla nañu ci yàlla boole subhaanahu wa taala ah kon ngëneel yi looloo tax kon classification yooyu mën a nekk léegi nag ñoom dañ leen a classé saxaaba yi radiyallahu anhum ci douze classes douze classes yoo xamante ne nii euh, ñi ci njëkk mooy ñi nga xam ne ñoo njëkk tuub ñoo njëkk gën gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Makka bi muy njëkk a woote nga xam ne euh, ay ñoom ak sayyidatu Khadija ñoom sayyidina Abu Bakar sayyidina Ali ñooñ nga xam ne ay ñoom Abdurrahman nga xam ne ñoo njëkk gëm ak Abdullah ibn Mas'ud ak ñeneen ak ñeneen ñooñu ñooy ñoom ñoo nekk ci kaw ñooy première classe te ñoo ëpp ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa ñi ci tegu mooy ñi nga xamante ne nii dañoo gëm jamono ji euh, yéeféer yi comme que yéeféer yi mooy yéeféeru Quraysh yi bi leen affaire bi euh, ndax ñoom début bi ay ay ku gëm diine ji liñ la doon def mooy premièrement ñoom amul bu buñ ñëwee amul négocier mooy ñoo xam ne dañoo loolu moo xew fépp boo boo yaakaaree ne yaa ëpp waa ji doole premièrement doo négocier da ngay jéem a utiliser doole mais boo demee ba waa ji faaleetu la nga commencé nag ne ah nañ utiliser carotte bi ba xam comme que duma nañu ba sonn ñenn ñi ñu ci jeey te teewul gars yi di gën a gëm liñ gëm nañ def leneen ñoom nag ñu amoon benn assemblée boo xam ne mooy assemblée euh, yéefe yi daaru nadwa nga xam ne fa lañ doon nekk di jël décision yi nga xam ne mooy parlement bi mbugal yi doon dal ci julli ñi doon génne décision bu ñu fa jël rek du du du du doon dara lu dul naka lañuy ñuy yokke suñu suñu dangar ci kaw jullit ñi bu ko defee ñu man a ñu mën ñu ñu ñu rocceeku ci diine ji ñu ne ñi nga xam ne nag ñoo ñoo gëm euh, jamono jooju ñoo ñooy deuxième bi ñi ci tegu mooy ñi nga xam ne dañoo gàddaay jóge euh, Makkatal Mukarrama dem Habasha muy Éthiopie comme que bi mbir mi mettee yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen a conseillé woon digal leen ngir. surtout ñi nga xam ne dañoo néewoon doole amul kenn ku leen protéger biir Makka euh, mu digal leen ne leen bu ngeen mënee dem Éthiopie de ndax am na fa buur boo xam ne euh, buur bu bu maandu la te kenn du tooñ ci fa kanamam fa moom ku boo fa nekkee ci protection am kenn du fa tooñ léegi ñooñu fa demoon ñooñ ñooy troisième degré ñooy troisième classe bi ñi tegu ginnaaw ñooñu mooy. Euh, ñi nga xamante ne nii dañoo jóge woon euh, Yasrib ne temps yooyu Yasrib la tuddoon muy Madinatul Munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam temps yooyu Yasrib la tuddoon ña fa jóge woon ñëwoon nga xam ne ci période ak yi lañ doon daje ak yonent bi sallallahu alayhi ngir mu mu leen tax da doon yonent bi ginnaaw bi nga xam ne waa Makka dañoo bañ diine ji ba nga déggoon ndaw sa doon wax euh, ndaw abu ja euh, kii Lahab ja muhammadun xa abayna non xalayna wa diinahu naa wa amrahu asayna naan muhammad de moom mooy mu jamil euh, moom moom li moom kay ummu qabih sax lañ ko waroon a tuddee ndax jamil moom lu rafet la mais moom daal moo doon wax naan naan muhammad de lañ dañ koo bañ moom moom moom sincèrement suñu xol yi mënu koo supporter quoi dañ koo bañ moom muhammad wa diinahu nag kantaa diineem dii muy wax waaye ñun ñoo ko teg fële waay soxlawuñ ci dara mooy asay naa dañ koo non non voilà muzammamun waaw muzammamun lañ ko moom doonu koon sax tudde Muhammad ndax Muhammad xam nga dafa tagge te ñoom xamoon nañu dañu déggoon xam nga euh, ñoom ñooy ñooy les kii de la langue arab presque de ñoom vraiment moo taxoon ñu doon daw turu Muhammad bi léeg-léeg léegi muzammam lañ ko doon wooy mooy ci nga xam ne dañ koo ŋàññ ñu ne ñoom doonuñ ko woon te loolu xamuñ ne protection bu ko yàlla defal la bu ko defee moo tax yonent bi sallallahu ñoom dañuy ci mu ne ñuy waxu ñoom man mu ñoom muzammam la ñuy wax ki nga xam ne dañ koo ŋàññ kan lañ ŋàññ man kenn ŋàññum ñoom même ñoom sax bu ñëwee di ko xas du moom la ñuy xas mu ne leen muzam mu naan muzammamun abay euh, xalay naa dañ koo bañ wa diinahu diineem bi abay naa ñoo lank laax duñ ci dugg wa amrahu kanta lim ñuy digal asay naa ñoo ñoo ñoo lànk tamit duñu ko def mooy nañu ko mooy ne euh, ñooñu biñ leen sonalee nag ci lañ leen nga gis ne yonente sallallahu alayhi da doon ginnaaw bi waa Makka bañee da doon exposé boppam ci tribu yi bu ñu fa masoon a ñëw léeg-léeg sax mu demoon comme ni mu demoon Taayif ngir woo leen ci diini ji yii nag da leen doon woo bu ñu ñëwee aj ji muy xool tribu sàngam ñan ñooy yi nga xam ne ñu agsi muy dajeeg ñoom mais yëpp dañ ko doon def ci lu nëbbu ndax waa Màkka bu ñu ko yëgoon problème day xew non seulement pour moom mais tamit pour tamit tribu boobu man nañu ñëw sax ba ne leen yéen comme tonoon la dootu ngeen duggati ci kaaba gi ba pare man nañu koy xeex ak ñoom léegi ñi nga xamante ne nag da doon exposé boppam di leen bi di leen jëf di leen euh, présenter lislaam dafa am ñoo xam ne ñoo ci jógewoon Yasrib ñooñu ñu njëkk ñi mooy première bayatul aqaba euh, al ula ñooñu ñooy quatrième kii ñi nga xam ne ñoo ko nanguloon ci waa ya waa Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam bi ci cinquième bi mooy tamit ñi nga xam ne ndax ñoom ñaar lañ woon ñaari deux fois la amoon moo tax dañ naan bayatul aqaba al ula ak as-saaniya mooy jaayante bi nga xam ne moom la ñooñu jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi ngir dugg ci diine ji tamit jàppale ko ci lépp loo xamante ne loolu la pour di li liy doxal diine ji laaj ñoom ñu def ko ci deuxième bi mooy euh, deuxième bay'a bi ñooñu ñooy ñooy sixième wala cinquième cinquième kon wax nañu lan ñu njëkk a tuub ak ñi nga xam ne ñoo tuuboon kiiw daa euh, bi daaru nadwa kiiwee bi ñuy def seen assemblée yooyu mm-hmm. ak ñi demoon xabasa ak bayatul aqabatu al ula ak thaniya waa bi ci tegu mooy ñi nga xamante ni classement euh, saxaaba yi ci tegu mooy ñi nga xam ne radiyallahu anhum dañu jóge woon Makka zaadahallahu tashrifan wa takriman di dem bi gàddaay fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom tamit mooy ñooñu noonu doon gàddaay di dem jamono jooju nga xam ne ñu ñenn ñu fekk yonent saa salaam Quba nga xam ne ci côté booy dugg ci Médina la euh, ñooñu ñooy sixième bi septième ci ci classement bi mooy waa ahlu Badr mooy waa Badar nga gis ne kon xoolal waa Badar fi ñu toll mooy ndax Badar li ko li tax mu am mooy ne dafa fekkoon lële am ndax formation bi ko jiitu woon bu amul woon kenn du am fullaay walla ñeme wala fit di jaay sa sa bakkan ci ñoo xamante ne ni ñoo la ëpp en nombre ëpp la en ñoo la ëppale matériel bu doon ngëm ngële jaaru fi woon wala formé leen woon lool màkk ak li ngeen doon dumaa ñiy dem xabasa di ñëwaat ak coono ñu doon daj teewul ñu nekk di lool bu amul woon Badar presque mën nañ ne du mën a nekk léegi kon ba waa Badar ñooy ñooy septième ci classement bi léegi Euh, huitième bi mooy ñi nga xam ne ñoo tuub entre Badar ak Xudaybiya Xudaybiya année sixième bi la woon nga xam ne Yonent bi sallallahu ginnaaw bi nga xam ne euh, ghazwatul ahzab ghazwatul ahzab ñu koy wax ghazwatul ndax tamit yéeféer yi dañu ne léegi ñun ni ñuy def sincèrement ñun on va faire benn euh, créer benn coalition boo xam ne bu ñu ko defee ñu finir ak Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu jeex benn yoon quoi léegi ay xeexantu fii badar yu ndaw fii yii fii jeex comme que ñii ñun ñuy ñun daanaka péninsule arabique ñun ñëpp ko bañ léegi li ñuy def mooy dañuy former benn coalition léegi lu mu laaj ci wàllu armée wàllu xaalis ñu def te nag bu kenn ñëw naan damay absenté wala kii ñun ñëpp la koy jaral bu ko defee duñu ko jox rendez-vous fenn fam nekk la ñuy fekk saccagé saccagé foofu yépp massacré leen diine ji fay mu jeex ñu nekk suñu jàmm ndax idée boobu juif ko joxe woon juifu Médine yi dem waa Makka wax leen ko ñoom it ñu euh, Abu Sufyan rafet lu xalaat bi mais lii moom lu rafet la loo xamante ni nii après ñu commencé di def campagne di woo euh, di di bàpp ñe euh, xabila yi ngir tamit ñu tribu yi nga xam ne ñoom it bañ bañ bañ l'islam ak kaw-kaw yi ñoom it ñu ne ñun dañuy participer lool nag bi mu amee ba ñëw ba seen françois yi liñ bëggoon amuñu ko yonent sallallahu alayhi wasallam ne ne jullit ñi léegi nag bi ñoom biñ ñibbee mu ne léegi ñun ñoo leen di fekki ji mais ñoom dootuñ fekkee ci abadan te loolu mooy ne jamono jooju xam nga jamono yooyu sax la yéeféer yu bari naafiq yu bari naan Muhammad moom sincèrement day génn xoolal mu ñuy dig ay euh, pale Qaysar Kisra euh, oh, euh, kii César ak ñoom Kesroes diñu naan ñi ñooy dinañ gañee ji dinañ nangu ji pale bi alors que ñun ñu nii pour dem toilette sax ñeme wuñu ko ndax Abu Sufyaan ngi gaay fii naan wa id yaqulu almunafiquna walladina fi qulubihim maradun wa rasuluhu illa ghurura ñu ne sax ñun mooy mu ne yàlla ne fàttalekul bi Euh, naafiq yeeg ñi nga xam ne seen xool yi daa am feebar bi ñu naan maa naan yàlla ak yonentam bi daal sallallahu alayhi wasallam lu dul ay wor ñii daal ay wor dëgg la ñu dig xam nga naafiq moom loolu ndaw la ci li muy wax moom <laughs> léegi bi lool amee kon yonent sallallahu alayhi wasallam ne kon ñii dootuñ fekk seeti ñoo leen di fekk léegi nag bi mu amee ci sixième année bi ñu dem ne dañuy umra ji euh, bi biñ demee léegi nag gaa yi dogale leen ci bërëb buñ naan Xudaybiya ne leen du ngeen fi dugg ñi nga xam ne nag ñoom ñoo gëm entre Badar ak jamono ak ak Xudaybiya boobu ñoo ñooñu ñooy huitième voilà neuvième bi mooy ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo gëm dañoo dugg ci diine ji Xudaybiya entre Xudaybiya ak Fathu Makka ndax Fathu Makka ak euh, xam nga Xudaybiya sixième année bi la alors que ubbi Makka deux ans après la mooy muy am ci huitième année bi léegi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ñoo ñoo tuub ci diggante boobu ñooñu ñooy lan neuvième neuvième bi dixième bi euh, neuf wala dix non dix la dix la bi ya ñi nga xam ne dañoo tuub voilà boobu laa tuub mooy ne mooy ne ñu nekk ñi ma wax nii ñoom duñu duñu mooy lan doo ñoom ñooy diis neuvième mooy ñi nga xam ne dañoo tuub voilà dañoo tuub mooy bi yonente sallallahu alayhi ñëwee foofu umra boobu pour umra ñu ne ko doo fi umraat parce que loolu day wane ne ko ñun dañoo ñàkk fayda da ngay toog bu araab yi déggee ne moom dafa ni ni mu ko bëggee la ko defee ñun suñu réputation ñun day yàqu bëgg umra ñëw tàgguwul kenn ñëw rek ba agsi ñu bàyyi ko mu umra lool lool lool c'est trop facile da ngay dellu après bi ñu kiiwee accord yi ñu ne ko déwén daal man nañ laa may trois jours déwén boo ñëwee trois jours nga def seen umra après ngeen génn ñun dañuy génn dëkk bi xajal leen ngeen umra mais bu jeexee nag na ngeen jël seeni affaire ngeen ñibbi kon ñu tuub ci euh, jamono Xudaybiya boobu ñoo ñooy neuvième bi dixième bi mooy kon ñu tuub entre Xudaybiya ak tubbi Makka muy huitième année bi muy fatxu Euh, onzième bi nag mooy ñi nga xam ne dañoo tuub jour mooy bi ñu ubbee Makka ñooñ nag ñi ci ëpp ci waa Quraysh la bokkoon mooy yéeféer yi nga xam ne ñoo waroon xeex ci jullit ñi saa su ne ña nga xam ne jot ñoo dee ak ñi nga xam ne jot nañoo ñenn ñi dañoo tuuboon ndax amatuñ choix ndax wax dëgg yàlla moom ñi ñëwoon nañ ak force mooy dañoo ubbi ci Makka par force la affaire bi léegi amatul négociation soit ma dugg ci diine ji wala ma dem beneen léegi ñi nga xam ne nag ñoo tuub jamono jooju ñooñu ñooy onzième catégorie bi ñooy cla ci classement bi ñi mujj nag mooy xale yi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom mooy xale yi nga xam ne ñu gëm yonent bi dañu gëm dañu ay jullit lañu tuub ñi ñi voilà ñi tuub ginnaaw ak xale yi ñoom ñoom ñooy douzième bi mooy après fatxu Makka xam nga euh, ci la kii am mooy surtout wufuud yi ñenn ñi délégation ndax arabe yi dañ ne woon ñun daal yenn peuples yenn tribu arabe yi dañ ne woon ñun duñu fi nekk di choisir entre Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ak waa Quraysh ñun daal dañuy ne xool lan la yàllay dogal ku gañe rek bu dee Muhammad a gañe sallallahu alayhi ñu xam ne kon lim nekk dëgg lañu ñu dugg ci mu gañawul nag eh ñu nekk ci liñ newoon ndax waa Makka moom terewul ñu ñu nekk ci liñ nekk léegi ñooñu bi fatxu Makka amee ñoom dañu ñu gis ne ah lii moom bu dul dëgg du demee nii léegi ñoom ñu dugg ci diine ji ak xale yi nga xamante ni nii ñoom dañu gëm yonent dañu ñoom ay liir lañ ñoom ñenn ñi mais gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme Seydina Muhammad ibn Abu Bakar ak ñoom Mahmoud ibn Rabi'a ak ñu mel noonu nga xam ne ñooñu radiyallahu anhu ay gon lañu woon kon loolu mooy classement bi léegi nag li ñu dese mooy kon ñu ñëw ci suñu saxaaba yi nga xam ne radiyallahu anhum bu dul woon ak ñoom ci lëndëm la ñuy ne ba tey ndax buñ defoon ni ñun niñ ko jàpp vie privée sa waaye sa diine newal sa néeg yor sa kurus nga def ko bu génnee noppil quoi affaire yi c'est simple loolu buñ defoon noonu mais lii du àgg ci ñun kenn du fi toog naan xaalal diw diw loolu moom amul mooy ne daa am lu mu leen jaraloon la tax nag ñoo ñu jar a xam mais xam leen tekkiwul dama leen di xam rek ngir ngir ngir culture générale mooy bu ma xamee xool ku nekk li nga xam ne lool nga doon sacrifice wu sacrifice yi nga doon def ngir l'islam jëm ci kanam nga nga nga poser sa question ne man lan laa defagul man lan lan ñoo xamante ne ñenn ñi dañ doon nekk ay gone ñoo xam ne majeur bu ñoon sax bi yonente saa sallam liggéey naa din nga gis li ñu liggéey yëpp yow nga am 40 ans ba 35 ans taxawal laaj sa bopp lan nga def ginnaaw bi nga xam ne dund ku mel noonu est-ce que yaakaar nga ne moom suñu formation yi ñu gëm nga xam ni ñuy jànge nii système bi am ci àddina bi léegi primaire après jardin d'enfants wala crèche après yooyu ba terminal ci après nekk ingénieur wala leneen wala docteur am liggéey toog am sa kër am sa soxna am sa oto mu jeex loolu rekk mooy dund ci yow est loolu la <laughs> loolu moom xam ngeen ne loolu nit moom man yaakaaruma ne war naa dëgëru fit ab jullit di ko présenter yàlla xanaa loo def mu ne man nag lii laa def <laughs> loolu moom mooy ne defal yooyu mais nag yii ñooy priorité yi mooy gëm yàlla ak tamit xam mbir yi na la demee nga ciy dox boole koog yële ndax boo ko booleeg yooyu mu jariñ la boo ko boolewul ak moom nag moom moom moom da ngay sonal sa bopp da ngay rëccu fekk rëccu weesu waaye sax kii rëccu sax moom moo tax ne ndax ko conscient na moom te bu conscient wee war am na lu mu koy pousser mu def li bon mooy nga bañ a conscient ci mbir yi di dem noonu ba malakul mawt yóbbu yóbbu la yal nañ ci yàlla musal kon euh, kon al imaam euh, al xaafiz mu ne baabul aaniya kon mu ne buntu euh, ndab yi mu ne an Xudayfata ibn al-Yamaani radiyallahu ta'ala anhuma mu ne an mu ngi jële ci Xudayfa mu saxaabi bu tudd Xudayfa ibn al di doomu al mu ne radiyallahu anhuma yal na yàlla kontaan ci ñoom ñaar Xudayfa kon moom kon Xudayfa la tuddoon di doom ci ku ñuy wax alyamaan alyamaan euh, xislu la tuddoon am ñu ne xusayl xislun wala ñenn ñu ne xusayl la tuddoon moom nag muy baayam ñoom ñaar ñëpp dañu ay dafa tuuboon moom it moom ko moom doom ji ay jullit lañu woon moo tax ñu naan radiyallahu anhuma euh, moom nag bi mu newee euh, avant l'islam di di di feeñ moom dafa masoon a rey nit ci fam bokkoon mooy fam bokkoon tribu dëkkoon daa am dafa masa tuur deret après nag mu xam ne mbir yi dem gaa yi rey ko mu daw bi mu dawee ñëw Yasrib euh, bi mu fa ñëwee euh, mu dem nekk ci protection wu waa banu abdul ashhal nga xam ne ci ansaar yi lañ bokkoon moo tax comme que nag ñoom waa muy ansaar yi ñoom seen dori seen origine yaman la mooy ñoom ay ñooy ñooy les population d'origine bu Médina mais ñoom seen origine yaman lañ jóge looloo tax nag le fait que mu dugg ci sous protection wu ñooñu nekk seen àll ñooñu léegi nangu ko euh, protéger ak yooyu yëpp léegi nag ñu ko doon woowee ibnul yamaani naan ko non al yamaani al yamaani mooy dañ naan al yamaani yow al yamaani moom al yamaan kooku looloo taxoon ñu tuddee ko ndax le fait ñii seen cosaan nekk ci yama euh, d'origine yéménite kon moom looloo ko indiwoon Medina ala saakina afdalu salaatu wassalaam léegi nag ba mu fa demee ci la takk benn soxna bu bokk ci waa ansaar yi ci la ko jural doom bi ñuy wax Xudayfa am na tamit beneen doom bu naan Safwaan ibnu Yamaan ibn al mais ñun ki ñu intéressé mooy Hudayfa ibn al-Yaman bi radiyallahu ta'ala anhuma léegi bi mu demee noonu léegi nag bi l'islam feeñee ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, ñëw Madinatul Munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam ñoom ñu dugg ci diine ji bi ñu ci duggee nag xam nga dañu ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk fa euh, population boo xam ne euh, arabe yi la woon muy lee ñi ma wax sànq ansaar yi ba al awsoog ak wal al al xasraj ñoom ñoo fa newoon mais ak juif yi nga xam ne banu Qurayza banu Qaynuqa ak ak banu Nadir mooy les trois euh, euh, kii tribus yu mag yu juif ya fa newoon léegi nag ñoom bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñëwee ba régler côté social bi noonu léegi nag mu des yéeféeru Quraysh yi nga xamante ne nii ñoom dañoo nangu alalu képp koo xam ne da ngay gàddaay suwaa nga ñenn ñi dañ naan leen suwaa nga bàyyi fi sa alal baa doo dem comme li ñu waxoon Suhayb ar-Rumi radiyallahu anhu doxandéem bi nga doon yow naka nga yaakaaree ne da ñëw suñu dëkk ah, liggéey fi alal ji toll nii naan dangay ngay gàddaay di ko yóbbu acca tegal bàyyi fi alal ji mbaa doo dem yow yaay léegi da ngay da ngay da ngay choisir soit nga bàyyil ñu alal ji maa dem doo gàddaay lépp lu ñuy confisquer mën na leen baax wax leen fi alal ji nekk wan leen ko ne leen dem naa sama yoon ñeneen ñi moom dañoo gàddaay dem gaa yi confisquer seeni kër ndax kenn du ko fa bàyyi naa diwa ko moomoon te mu ngi Medina loolu moom amul dañ koy nangu lépp ñu nangu ko ba pare bëgg ñëw di commerce ba pare bëgg jaar côté Medina noonu di commerce Sham yor alalu nit ñi mu ngi mel ni ma confisquer sa alal dëkk France confisquer seen alal ba pare di def commerce Guinée-Bissau di jaar biir Sénégal te yéen seen alal laa jël bu ngeen amee doole lu ngeen di wax bàyyil ba mu jaar suñu koj ko nangu suñu yëpp léegi nag biñ leen di koje noonu di leen ngir nangu ci marché marchandise yooyu ñu ñu sàcc alal bi ñu sàccoon ci la Badar xewe woon léegi nag Xudayfa euh, radiyallahu anhu dane dañ doon ñoom li tax moom mu ne fekkewul Badar dafa ànd ak baayam xëy na daa am fu soxla guñ amoon doon doon dem noonu rek abu euh, yéeféer yi xar leen fekk Badar gaay xeex bi tàmbaleegul woon Abu Jahlin jàpp leen ne leen yéen yi enquête mooy def leen enquête enquête leen mooy euh, interrogatoire xaw ma voilà interrogation yooyu voilà voilà interrogatoire boobu la leen def ne leen yéen gisuma lu dul ne yéen ñaar ñii ni ma leen gise nii ñuy wax ngeen naan Yasrib ngeen jëm yéen Badar gee ngeen jëm fële ngeen jëm ngir jàppale ji Muhammad loolu la sallallahu alayhi wasallam loolu ngeen bëgg a def ñu ne ko déedéet ñun dañuy ñun suñu soxla lañ doon dox dañuy ñibbi mu ne leen bala ma leen a bàyyi mooy da ngeen di waat ne il faut ngeen jox ma benn pacte bu leer buy wane ne yéen du ngeen xeex contre ñun ñu ne ko ngir ngir libéré wu ñu ne ñu ne ko jox nañ la ko léegi bi ñu demee ñu ñu dem ci ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi ñu wax ko affaire bi na ko ñun kat bi ñuy ñëw Abu lin dañoo jàpp ñoom ñu nga fële léegi nag nee nañu ñun ñu expliqué nu ñu demee mais ñoom ñu ne nag mais nag ñun dañuy xeex dañuy bokk ci guerre bi yonent bi ne leen déedéet. comme que jox nga leen seen kàddu jox leen seen kàddu bàyyi leen ak seen kàddu nañ leen respecter seen kàddu te ñu ñaan dimbal yàlla contre ñoom nga gis ne jullit noonu la war a dox yow xoolal xeex boo xam ne ñu leen ëpp en nombre fuuf ak matériel xanaa kay yow yow bras yu war a ñëw da ko war a gaaw kay accepter très bien ba pare nag di leen galvaniser mais ñu ñëw nga ne leen ah comme que yow kee kat da waxoon lii du jullit du dara léegi daa quelques heures wala daa quelques jour ngeen rayante fii mais nag comme que daal yéen leen joxoon seen kàddu tam nañ respecté seen kàddu mooy yéen ñaar manu ngeen a xeex voilà jullit noonu la mooy amul na ñi ay yéefar lañu kon man lu ma neex def ñoom daal seen alal dagan na lu ma neex def lu ma neex wax déedéet lool de même bu dee ne Euh, xam nga loolu pour bañ a guddal sax ndax euh, nañ jàll mooy ne en tout cas ñoom looloo taxoon kon bokkuñu bokkuñu woon ci participer wuñ ci xeex léegi bi lool amee kon ñoom Badar kon ñoom xeexuñu waaye yeneen sallallahu alayhi wasallam joxoon na leen ci butin bi boole woon na leen ci ndax ñooñu dañoo amoon ngànt mooy bëggoon nañu am nañ yéene def ko mais sauf ko daa am lu tax mooy joxewoon nañ seen kan léegi ginnaaw loolu Seydina Xudayfa radiyallahu anhu euh, nga gis ne bokkoon na ci saxaaba yi nga xam ne moom da doon wax ne man yeneen bi sallallahu alayhi bu ko nit ñi doon laaj ay yu baax yéeg yooyu man dama ko doon laaj yu bon yéeg ak yu garaaw yi nga xam ne ñooy xew yi ngir bu ko defee bu ma ko xamee ma mucc ci ma man koy ma man koy moytu ndax moom euh, moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ jógee Tabuk nga xam ne dane dane jullit ñi jaar leen ci dane jaar leen ci xur wi mooy jaar leen ci suuf mooy kii bi ndax comme que mooy siri da ngay gis euh, ni mel noonu booy ñëw seen désert ak montagnes yi duñ mu ne leen yéen jaar leen ci suuf man ma jaar ci kaw mu ànd ak yonent moom yonent saa salaam ànd ak Ammar Seydina Ammar ak Xudayfa radiyallahu ta'ala anhuma bi ñu àndee nag léegi mu am ci biir pour wan xoola naafiq yi rek même am na jullit ñoo xam ne demoon nañ Badar demuñu woon euh, Tabu ndax dafa metti woon tàngoon bari ba pare sori mais naafiq yi am na ci ñoo xam ne malgré tout ñoom fexe nañ ñoom ba àgg ñoom mais nag sauf que naafiq moom bu agsee day day étudier situation bu xamee ne xeex a ngi waaj a am moom moom man da ñàkk mu am day dëpp comme niñ defoon ko ñëw ba foofu après pa bi ne moom euh, Abdullah ibn Ubay non man daal Muhammad daal ata'ahum Muhammad wa asani Muhammad daal daa topp booy yi génn ma pare man mooy ma man kon nag li may def mooy daal damay dëpp man ñi ma déggal ci yéen arme bi ñu ñëw ñu ñibbi gis Abu Sufyan fii taxaw mu wóor ko ne lii moom xeex la bu dul deñ léegi moom amul dëpp amul dara mu xam ne comme que deme na nii te pourtant loolu manoon na koo wax meli na li mu wax noonu bu ko fa waxoon sax moo tax ne génn ak sa ah gars yi ba ñëw ba gis ne ndax ñoom dañuy pour wan ne ñoom da dañ doon wane ni ci jullit ñi lañ bokk mais bi ñu ñëwee ba gis ne ñii moom Xaalid ibn Walid mii moom dafa xeex si moom. ñëwu fi ngir négocier kenn mu ne gars kon nag man mi lay def daal comme que man damay joxe sama avis kilifa gi ma doon. moom jëlul sama avis di jël xa euh, avis gone yi man daal du may dëkk yóbbaale un tiers u bi dem yoonam loolu moo tax tabu dem nañ ba foofu mais comme que guerre amul guerre mujjul am ndax rattaché ne yi ñëwuñu dañoo dégg mbir mi ne ah ñoom daal mënuñoo dem daal demuñ léegi nag naafiq yi biñ déggee ne yonent saa salaam day jaar ci kaw moom mag ñaari nit rek ñu ne ça fait l'occasion ñu éliminer ko ñenn ci naafiq yi. léegi ñu ñu def genre euh, enturbané wu kii yoo xam ne kenn du leen xàmmee ci lëndëm gi mm-hmm. dem ba foo kagulewu am mm-hmm. kagul yi gaay bi ci ngir puus ko ci ci puus ko ci xur wi bu ko defee mu wadd biñ ñëwee def noonu rek yeneen laa salaam gis leen mm-hmm. léegi ak ñim àndama muy Seydina Ammaar ak Seydina Xudayfa bii léegi bi mu leen yeneen laa salaam ut ut ut si leen léegi ñoom ñu daw bi ñu gisee ne gis nañ ñu daw gaaw duggaat ci armée bi mel ni rien n'était léegi nag ci la yonent saa salaam ne Xudayfa est-ce xam nga leen mu ne ko moom man xamewu ma leen ndax xam naa ne daal man manumaa gis leen xar kanam yi ndax ni ñu kiiwee après ci la ko waxe woon ne ko waxale ko turu naafiq yi moo tax moom da leen a xamoon moo tax Seydina Ali radiyallahu anhu biñ ko laajee ci Xudayfa mu ne Xudayfa de nit la koo xam ne da doon laaj moom moo doon laaj yi nga xamante ne nii ay ay yu yu yu yu mooy yu metti yi war a xew ak yu garaaw yi bu ngeen ko laajee de bu ngeen demee laaj ko bi ngeen fekk ci moom xam-xam boobu mooy ne comme ah, ku nekk tamit nga ko xam-xam bi mu am mooy moom yooyu moom la ko yonent sallallahu alayhi xamaloon moo tax ginnaaw bi nga xam ne yonent sallallahu alayhi euh, génn na àddina moom Seydina euh, Omar radiyallahu anhu da doon def da ko doon laaj ne ko est-ce est ce que man mii bokk naa ci ñi nga xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam dalee ne dalaa sigéel ne la ci naafiq yi laa bokkam déet mu ne ko yow bokkoo ci waaye dootuma fi nekk di setal keneen ndax tamit euh, manul sax kii rek ku ñëw rek ne ko est ce que man ci laa mu ne ko déedéet bu yàggee bu waxee ñëpp déedéet ñi mu waxul déedéet dañuy xam ne kon diw ñii la da lool secret bu ko yonent sallallahu alayhi wasallam joxoon la euh, léegi moo tax sax même Seydina Umar radiyallahu anhu léeg-léeg bu ñu roon bu kenn génnee àddina ñu war koo jullee ñi jullee néew bi da xool moom Xudayfa est-ce que dina julleen déet bu ko gisul mu jullee mu mu mu mu kii moom moom moom du ko jullee mooy bu fa nekkee jekki bu génn dem moom day rocceeku moom it ngir comme quoi moom lay ren saa salaam xamaloon xam-xam yooyu hmm. euh, léegi loolu nag tekkiwul ne euh, kii léegi kon ndax xam nga léegi mooy ne kooku dafa am xam-xam bu leer bu ko yonent saa sallam xamaloon ñun mënuñoo sukkandiku ci loolu naan man ku ma gis mu muus ma ko jullee non l'islam dafa am nit ñoo xam ne kenn du leen euh, taamu ñu mooy soppuñu imaam imaam bi nga xam ne wala kilifa bi nga xam ne kilifa diine la mu jullee leen comme nit koo xam ne dafa rey boppam nit ku xaru kenn waxu la ne. moom léegi comme que xaruna du jullit ca biti lañ koy suul déedéet li yi wax góor jigéen la dee na kon ci nañ ko sànni ca biti góor jigéen bu nekk jullit bu deewee ci almeeru jullit yi lañ koy suul léegi nag benn affaire dafa am mooy ne dañ daan imam bi wala koo xam ne dañ koo xamee diine yow moom bu ko jullee bàyyil ñeneen jullee ko ndax loolu day tax ñeneen ñi nga xam ne dañoo mel ni ñoom ñu ñu ñu ñu ñu waa affaire bi yee leen ne ah gis ngeen mbir mi lii xam nga ne lii moom dara jaru ko quoi c'est du service lii moom jaru dara jaru ko suñu lii ñu nekk tax saa yi kii nga xam ne dañu yaakaar ci moom ñaan gu nangu mu mu bañ ne duñu jullee du jullee waa ji loolu mën naa tax ñooñu génn ci liñ nekk mais il faut waa ji le fait que jullit la moom dañu koy jullee ak nu man di demee mais daal ci cas yi ñu mel noonu lañ naan imam bi wala ki nga xam ne ñun ñi nga xam ne dañ leen a xam lool ci diine respecté leen ñu bañ koo def ndax loolu day tax bu ëllëgee ku nekk ne ah garaawul nañ ci nekk ndax buñ kiiwee imam bi jullee ni moom lu mu ñaan yàlla may ko man nañoo xalaate noonu léegi da bëgg bëggoon fii waaw dafa am benn précision euh, ci euh, ci euh, xam-xamu Seydina Hudayfa radiyallahu anhu Euh, bu ñu xoolee euh, li nga xam ne moom la wax ci euh, Sayyidna Hudayfa radiyallahu anhu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko jàngaloon maanaam turu naafiq yi maanaam mais loolu rek rek rek du du nekkul woon spéci spécialité moo taxoon ñu ko daan wax saahibu sirri rasulullah sallallahu alayhi wasallam borom secret Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare tamit lépp loo xamante ne dafa aju ci wàllu fitna yi. ak yooyu moom da ko xamoon maîtriser ko voilà te bu ñu xoolee xaqiqatan bu ñu ko xoolee dinañ gis ne moom ak yonent bi sallallahu alayhi maanaam moom doon ñu bëri ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo gënoon jege yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare ñu gën ñu bëri ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ko ëppoon luñ doon toog ak moom di beroog moom maanaam sayyidna Hudayfa radiyallahu anhu bëriwul ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo xamante ne dañ koo xam ci ñoom mu daan beroog moom mu koy expliquer yoo xam ne ñeneen ñi def daa am leen ko wax mais ànd ak loolu yëpp am na quand ay secret yoo xamante ne xam na ko ci xam-xamu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yoo xamante ne yooyu dañ ci gis ne maanaam dafa bokk ci xam-xam yoo xam ne da ko en en réalité sox ko bi daan ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci la ko maanaam euh, la ko la ko la ko branché maanaam da ko branché ci maanaam xeetu xam-xam boobu mais du woon rek ne maanaam loolu tamit beneen mbir la moo tax voilà loolu beneen mbir la boo xam te ne tam bu bu Eh, bàyyi xel la ci ci ci ci point boobu noonu hmm. voilà. waaw ah, jazakallahu xayran moo tax mu doon wax moom Xudayfa sayna Xudayfa hmm. radiyallahu anhu mu naan yàlla man de xam naa hmm. lii xew ba fii ba yawmal qiyaam ne loolu lépp moom xam na ko mooy comme ni wax sànq xew-xew yi nga xam ne mooy xew yeneen sallam daf ko xamaloon léeg-léeg sax am na loo xam ne ñépp la ko dafa taw nekkoon ci minbar bi bu julli jotee mu wàcc julli continuer waat mu ne lool yonent sallallahu alayhi wasallam wax nañu ba liy xew ba xew ba yowmal xiyaam jàpp na ko ku ko jàpp fàtte na ko ku ko fàtte ah, léegi moom nag euh, bi nga xamante ni xeex bi ñu doon wax sànk Uhud bi mu amee yonent sallallahu alayhi dafa xam nga noo Ahzab Ahzaab comme que yéeféer yi dañoo ñëw camper foofu yëpp ne ñoom il faut ñu dugg ci biir kii bi comme que looloo nekkoon seen objectif seen objectif léegi nag dernier guddi gi nga xam ne ñoom fa lañ nekkoon moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dafa seddoon guy nag ndax désert bi ni muy tànge bu guddee noonu lay seddee mu ne ko demal nga nga utal ma nga jëlal ma xabaar ci yéeféer yi fële te nga ñëw nag te bu fa def dara mooy bu fa bu fa def bu mooy bu fa xewal dara léegi neena bi ma de euh, ndax yonen saa dafa toog ne ana kan mooy dem fële indil ma xabaaru jëlal ma fa xabaar mooy nga dem déglu lañ lay kii après ñu ñëw wax ko bu ko defee ñu ànd àjjana mais comme que dafa seet doon nee na ñëpp toog ndax benn waay da ne benn waay mooy xam nga ñun léeg-léeg dañuy toog fii di naan attaaya bi neex nekk fu neex naan man moom bu ma fa newoon moom man lii laay def ndax benn waay dane benn waay dane xuday dane sayyidina xuday radiyallahu man de bu ma fekke woon jamono yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne ko ah looy def mu ne ko kon dinaa dinaa dinaa def loo xamante ni nii am ñenn ñu ne moom moom duñ ko bàyyi mu dox ci kaw suuf si dañ koy yëkkati saa suuf <laughs> mu ne leen mu ne mu ne mu ne yow yaa wax loolu mu ne ko waaw mu ne ko man de fekke naa Uhud ci Ahzab jamono ju sedd joo xam ne benn guddi goo xam ne seddaay bi mu sedd euh, yonente saa salaam bi mu nee kan mooy dem utal ñu xabaar fële ci yéeféer yi kenn jógul pour wan ko ne yow bu dee lii ngay wax waxuma la man de mais ñeneen ñi toogoon ñoom ëpp daraja fu gën maa bëgg yonente saa salaam maa bëgg yàlla te pourtant ñoom demuñu woon kon nag mbir mi nekk fii dara xewul ngay wax daa gën a yomb rek léegi moom mu ne yeneen saa salaam ne ko demal léegi bi mu waxee ñett yoon kenn wuyul mu ne Xudayfa mais la ah comme que manuma manuma dara lu dul wuyu kay comme man la woo ma wuyu léegi nee na ma jug mais nee na li mu seddoon bi ma jógee ni may dem distance bi yëpp maa ngi nugg nugg woo xam ne même fi ma woon man manuma ko woon a am. nga gis ne yonent bi sallallahu yàlla bu la nee defal ndigal yi boo ci newee ñi xamul ñoo naan waa ji dikk xam na ku sonn la war a doon ndeysaan xool ko mais yow loolu doo ko yëg moom fi mu newoon doon daw seddaay ndax mbir mi sedd doon sedd doon nee na bi ma jógee di doxal yonent bi li mu ma digal am luggu laa yëg boo xamante ne ni ba ma dem ba foofu gis léegi nee bi ma agsee ci lëndëm gi daal dafa lëndëmoon ah léegi nag comme que Abu Sufyan c'est stratège de de de vrai vrai vrai vrai nit yu muus yooyu la mel ni affaire bi daa xaw a yëg ne am na ku fi dugg ku ku bokkul ci ñun mu jekki-jekki ne man damay daa am lu am solo lu may wax ku nekk nag na xool ci nekk sa wet kan la nee na ah bi mu ko waxee rek ma gaaw njëkkante ne ki ma newoon sama wet ne ko yaay yow noo tudd léegi waa ji wax ko turam ak kii mu ne ko kon baax na ndax xam na ne bu toogoon ba waa ji ne ko noo tudd mooy soit mu wax turam wala mu wax tur boo xam ne kenn xamu ko bu ko defee ñu xam ne nee na bi mu ko waxee rek ma gaaw ki ma daje ki ma dendeel ne ko yow noo tudd mu wax ma turam ma ne ko baax na après mu commencé def discours ne leen yéen gis ngeen ne ñun bañ fi ba léegi suñu juif yi taxoon ñu ñëw fi trahir nañu ñoom ñoo ne woon ñoom ñoom buñ ñi dañuy xeex ci biir ñun ñu xeex ci ñun bu ko defee dimbali ñu defuñ dara te ñun du ñu fi suñu suñu provision presque jeex te gis ngeen ngelaw li nit ñuy def daanaka mënatuñoo am taal bu tàkk ndax ngelaw li ak suñu mat suñu ci tànk ñuy salfaañe léegi man daal li ma décidé mooy damay dem sama yoon jël faja kii yi jëlee ñoom dem yoonam gaa yi topp ci moom mu dem wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñoom loolu lay Abu Sufyaan nee na ko day dem mooy ne léegi ah, Seydina Hudayfa nag radiyallahu ta'ala anhu bi kon après xilaafu Seydina Omar radiyallahu anhu da ko da ko defoon liñ naan gouverneur da ko faloon si ñu naan almadayin xam nga hadis bi ñu gis foofu la xewoon mooy bi dixqaan euh, monsieur le maire ci euh, bi mu ko ne bi mu laajee ndox ba ba ba monsieur le maire bi ko may ndox def ko ci ndab loo ndabu xaalis bi mu jël ko sànni ko foofu noonu nag foofu mooy dëkk boobu noonu Madain ci Perse foofu la ko Seydina Omar radiyallahu anhu faloon ngir mu nekk fa ki nga xam ne mooy gérer foofu bi muy dem nag moom ndeysaan mu ngi sol loo xam ne comme rek ñoom simple xam nga ñun moom bu ñu la ministre li ñuy njëkk a def peut-être ñu jox la cinq millions wala trois millions la solu jil jëndil loo soloo loolu day am wala déet dégg naa ko xaw ma tax dégg naa du dégg na. waaw Cheikh Abdou ah? loolu. loolu loolu moom nag yére yi mu amoon la sol yorum mbaamam yor mburoom ak li ci nekk dem yoonam bi mu demee mu dem ñu ne ko léegi ñu ñu accueillir ko ne ko léegi yow laajal lu la neex. ñu defal la ko mu ne man moom soxlaw ma lu lu ma dunde ak sama mbaam mii ma fi li muy lekk loolu daal bu ngeen ma ko jee lool rek laa soxla léegi nag comme que Seydina Omar radiyallahu anhu bokkoon na moom ci niñ ko xamee woon mooy da du fal kenn rek bàyyi noonu mooy da doon seet est-ce que est-ce que diw mii li ma ko fale mu ngi fii wala déet léegi nag benn après mu bi ak as diir as ndiir bi mu weesoo benn jamono mu ne ko léegi ngir mu ñëw Medina bi muy ñëw Seydina Omar xaw di di di ñëwul bàyyi ko xam nga ñun léeg-léeg liy wane ne xoolal su ñun ni ñuy doxale suñu àddina bi li li tax njub du yomb mooy même inspecteurs yi dafa mel ni bala ñoo dem ci école dañ koy yëgle ba pare. xam nga loolu mooy ne façon théâtre bu ne gaay dinañ ko def ak ci jaayu sérieux ngir wan inspecteur bi ne wuuf yi moom nii rek lay demee moom. macha allah tout le temps alors que Seydina Omar radiyallahu moom dafa bàyyiwu ko ba mu agsi dafa dafa dafa dafa kii ci buntu dëkk bi di ko xool ndax nan lay ñëwee est-ce que kii changé wu dem déet mu gis ko bi ko gisee ni mu fi jóge woon ba muy dem noonu la melaat mu taf ko ci kawam na ko yow sama mbokk nga nuyu ko kontaan ci moom nga gis ne loolu mooy buñ la falee ci dara mooy dañu laa digal nga noo jaamu yàlla nga ko war a def mais pas yow nga ciy servir sa bop moom nag ci gàttal mu ngi génn àddina kon ci bi nga xamante ne ci lañ faat Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu ginnaaw gi moom ci la génn àddina euh, ndax moom ci année trente six bi même Seydina Usman année trente cinq bi la mais comme que ci fin d'année bi la woon moom quarante jours après ci la génn àddina Seydina Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwaahu ki ci tegu Seydina uh, uh, uh, al-Hafiz rahimahullah mu ne wa an ummi Salama mu radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ngi jëlee xadiis ci ku ñu naan ummu suñu yaay muy yaay jullit ñi ummu Salama radiyallahu ta'ala anha moom mu ngi tuddoon Hind Hind la tuddoon bint bint Abi Umayya Euh, abi umay moom nag dafa bokkoon ci tribu boo xam ne ñu surtout baayam dafa nekkoon ci ñi nga xamante ni dañu siiwoon ci araab yi ci tabit ndax baayam ku mu masoon a àndal euh, voyage sa voyage li nga soxla yëpp moom moo ko yor même bu doon yor nga ko du nangu nga àndal boo àndeen moom danaan lépp moo ko yor moom moo tax ñu ko doon woowee zaadul rak bi lañ ko doon woowee baayam li nga xam ne mooy yóbbal yóbbalu convoi bu bu mu ànd moo leen di assurer lépp du nangu kenn dépenser fifteen lépp moo koy moo koy assurer ba keroog ñuy dem ba trajet bi ñu bisiwaat loolu nag am nañu mel noonu ba léegi am na ndax euh, dangay ngay gis même kii euh, tamit noon la meloon euh, Abdullah ibn Mubarak moom it noonu la meloon muy bi ñu xam surtout ci wàllu zuhd ak hadith surtout waaw waaw al-Marwazi pa ah, ah, ah, dama doon ragal mu Ahmad <laughs> waaw Abdullah ibn al-Mubarak waaw mooy contemporain wu imam Malik jëluñu ci moom tamit moom rahmatullah alayhi ma moom it noonu la meloon moom bu aj gi jotoon day wax waa dëkk bi ana ñan ñooy aji ñu ne ñu ngi mu ne man de damay yi kon leen li leen di yóbbu yëpp jox leen ma ko bu ko defee moom mu nee moo koy gérer loolu leen di wax ku nekk jox ko li nga yor yëpp ndax dafa wóoroon bu doon ñun doo joxe dara maanaam dafa wóor kii nan laa koy joxe suñu alal léegi moom da doon jël lépp bu ko jëlee ñu dem ba aji ba ñibbisi bu ñibbisee ba aj gi jeex ba ñibbisi seen dëkk fële ca Marw fii euh, Perse yi noonu day da leen di woowaat ñoom ñëpp bañ dajaloo ku ci nekk mu ne la ku moom lii nga ne man mu joxaat la ko nga fekk ci alal ja nga ci defoon na mu toloon noonu la la koy delloo nga gis ne kon euh, ndegem këlee ko doon def ca jaahiliya bu ñu jàpp ne l'islam bat suñu tay jii am na ñuy ñoo xam ne loolu lañuy def mais du ñu publicité seen bopp. voilà léegi moom kon yonent bi salaam nag ci euh, nu mu tudd euh, yaay Ummu Salama radiyallahu ta'ala moom bokk na ci nga xam ne ñu njëkk a tuub moom ak boroom këram. di Abu Salama ndax dañoo amoon doom ju tudd Salama moo tax ñu leen di woowe kii ñu naan ko Ummu Salama yaayu Salama kii Abu Salama ndax Abu Salama mu ngi tuddoon Abdullah ibn Abd Abd Shams non Abdullah ibn Abdul Asad voilà al-Makhzumi moom bokkoon na ci njëkkoon a tuub demoon na sax fële nu mu tudd euh, Éthiopie Habasha ak Ummu yaay Ummu Salama tamit demoon na jamono jooju mooy ñi ñu leen waxoon sànq ne ñooñ ñooy ñaata posi ci position bi classement classement bi voilà moom bokkoon na ci ñi demoon xabasa moom léegi euh, ginnaaw bi nga xamante ne nag gàddaay jot na bi ñuy yonent saa salaam di ko yàlla joxee ndigal ngir mu gàddaay yi moom mu ne mu xiirteel saxaaba yi nga xam ne surtout rawatina ñëpp sax mais rawatina ñi nga xam ne dañoo sonnoon ngir ñu dem Yasr euh, Medina. voilà saa ne abdol salaatu wassalaam bi ñu demee foofu bi ñuy dem moom comme que nit ñee ngi dem ah borom këram ut benn gawar mooy ut ko bi benn fii nu mu tudd gëléem bu mu teg so bu mook soxnaam ngir ñu gàddaay comme que waa Makka nii ko ñëpp xamee dañ ne woon fii bu fi kenn bu fi génn ñoom dañ doon xëy di wër désert bi di xool ana kan moo fi génn suwaa mooy ñuy waxoon tànk comme Suhayb Ar-Rumi radiyallahu anhu nga bàyyi fi sa alal ñu bala nga dem wala ñenn ñi moom danga ko dul génn sax yow ndax des leen ci biir màtt ñu leen mbugal bu kenn génn ndax bu ngeen génn nga ñoom dañu jàppoon na ñi bu ñu génnee comme la leen Iblis waxoon gis nga bu ngeen fi bàyyi duñ génn ba gaa yi jàppale ko ba am doole seen kaw la ñuy dal si wax loolu moom du xalaat nañ leen ndax ñenn ñi dañ ne woon nañ nañ ko exiler mooy daarul na ba ñu ci di xalaat di di di di di di di réunion yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka la ñuy des daal ba ba ba débarrassé wu ci moom ñenn ñi ne nañ ko exiler paa boobu ñu naan paawu naj bi boobu na ñëwoon ne bu fi nga iblis la woon bu xalaat boobu moom baaxul yéen naka ngeen ko mën a xalaate bu ngeen ko exiler bu demee imaginer mu dem. làmmeñ wu neex la yoroon yéen ñii xoolal kilifa yi dugg ci diina ji yëpp fii bu demee fii gaa yi jàppale ko après bu ñu amee force fu ñu jëm ci seen kaw la ñuy dal kon nag ñoom ñu ne woon ñeen kenn du fi génn léegi nag bi euh, ummu salama abu salama ak ummu salama radiyallahu anhuma di dem ñoom ñu yëg ko seen tribu yi comme que ñoom ñëpp ay yéeféer lañu ku nekk ak fi nga bokk ñu ne léegi ñu dem nag dajeeg ñoom ci buntu Makka ñuy génn ñu ne yow doo dem ñu ne ñu ne aki nu mu tudd Abdou euh, Moussa Abou Salama yow comme que ñun mënaluñ la dara dangay dem ñee mbokk soxnaam yi ne ko mbokk soxnaam ne ko yow suñu soxna moom suñu doom moom doo ko yóbbu booy dem nga dem sa yoon yow mais suñu doom jàpp Umu Salama ne ko yow moom doo dem moom ñoo la ko mayoon nangu nañu ko doo dem moom na dem yoonam. mais comme que ñoom ñëpp fa ñëwoon bokki abu umu salam abu salama yi tamit mer ne ko comme que noonu la ñuy duñ leen bàyyi ak seen doom suñu doom kii suñu doom la duñ leen bàyyi ñuy yóbbu soxna sox seen soxna la jël leen seen doom la doom ji nag du ngeen ko yóbbaale ñu nekk fa di ko xëccoo ba gaañ ba gaañ gone ji ne nag umu salama du dem léegi bàyyi bi ne man comme que demee na nii dox nañ sama diggante sama doom ak sama soxna man nag terewuma gàddaay ah, damay dem sama yoon mu dem léegi ginnaaw gi ba am benn paa bu ñaan yekk ñu bàyyi ko mu dem bi mu demee après euh, jëkkër ji dafa gaañu bi mu gaañoo yonente saa sallam denc ko ci quatrième année bi ginnaaw gàddaay bi moom nag euh, yaay ummu salama bi moom moo nekkoon ki nga xam ne moo mujjee gaañu ci soxnaa yonente bi saa sallam euh, moom moo ci ginoona gudd fan moom dund na ba ginnaaw bi ñu rayee Seydina al euh, Husayn radiyallahu ta'ala anhu ca Karbala euh, moom ci la génne àddina moom affaire bi ndax bi mu ko bi mu ko kiiwee affaire bi da ko metti mooy euh, le fait mu dégg ne rey nañ ko ak surtout ni ñu ko reyee rey nañ ko rek mettit bu mag la catastrophe la rawatina nga dégg ni ñu ko reyee dagg bopp bi di yooyu yëpp affaire bi metti ko nag mu jàpp ko ba ginnaaw gi ci la génn àddina ci l'an soixante et un radiyallahu ta'ala wa ardaaha wa anna biha wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanaha wa maswaha ki ci tegu imam al ne wa an abdullah ibn wa an ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu waa moom gisoon nañ ko ci baabul miyaah yi mais comme que dafiy ñëwaat dafa gudd dañ koy baaxantal moom mooy kon Abdullah lu tuddoon di doomu al Abbas al Abbas di bàyyi texu yonent bi sallallahu alayhi ndax frère u kan la Abdullah mi jur yonent bi sallallahu alayhi al Abbas nag moom moom magoon yonent bi sallallahu ci ay at mhm. euh, euh, moom kon moo jur Abdullah mais Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moom nekkul woon ci ci mag ndax amoon na ay mag al Fadl ibn Abbas moo ko magoon moo tax sax yaayam yaayam doonuñ ko woon mu ñu ko doon woowe ummul fadli Lubaaba bintul Xaaris nga xam ne radiyallahu ta'ala anha léegi Abdullah ibn Abbas nag moom dafa mu ngi juddu trois ans ci bi ñuy avant gàddaay bi ci la ci la juddu Makka la juddu fa la ne woon tamit bi Yonent sallallahu alayhi wasallam demee Medina Euh, moom moom moom demul mooy ndax parents yi même bi dee même mu dee al-Abbas na ba yonent bi sallallahu alayhi da koo bàyyi woon da ko kii woon ngir mu nekk Makka bu ko defee li waa Makka di di def mu man koy informer yonent bi sallallahu ndax tamit nga gis ne kon euh, yonent bi sallallahu bàyyeewul woon dara li ñu naan nitu diine moom moom yi fi àddina bu mu ci xam dara non mooy ne. xam nga dañ naan rek na toog fële yàlla di ko wax xam nga loolu manoon na nekk est-ce que loolu manul woon a nekk manul woon ne ñépp gàddaay leen man de toute façon lu xew yàlla dina ma ko wax c'était possible mm-hmm. mais mais dafa ne ko bàyyi yow léegi comme que tuub nga léegi da ngay dem màkk nga des foofu ñoom waa màkk dañuy jàpp ne ñi ci kii nii ci ñun la bokk mm-hmm. alors moo tax lépp nag la ko am mu man koo wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu dee surtout ñoom comme que ñoom ci loolu lañ dëkkoon tëral ay plan ay pexe contre jullit ñi lu ci am mu wax leen ko moo tax moom gàddaayu loon ci la moo tax mu doon wax Seydina Abdullah ibn baax ne moom ci mustadafuna yooyu euh, alxuraan di junj moom ci la bokk moom yaayam mooy ñi nga xam ne dañuy néew di doole ñi nga xam ne mënuñoo gàddaay moom ci la bokk moom nag kon ginnaaw gi euh, euh, waaw naa ñu daaneel kii bi ñu da ñu daaneel kii bi door a julli insha allah kon moom ginnaaw gi la gàddaay bi ñu euh, bi ñu ubbee Makka mana non non non ah euh, euh, nu mu tudd bi ñu ubbee Makka waaw moom ci la ci la door a moom nag da ngay gis kon moom gone tout tànk la woon mooy gone la woon ah, ne li muy nekk gone tamit neewul gone laa rek kon moom PlayStation rek la war a mën a jouer comme ñun ñu ko fooge wala bu leen wax waxi diine ndax gone yi yii yëfi paala moo tax bu leen yóbbu ci jàkka yi jàkka ku fa gone gu fay dem te mu teel a dee ay yu mel noonu ni ànd ak paa yi nii loolu déedéet booy wax booy wax yow mal xëy am sax ñu naan mais yow da ngay tiital gone gi gone gi trente wala euh, gone gi quinze ans nga koy wax yow mal xiyaam déggal quinze ans ñu naan gone la nga koy wax ñu fi yow mal xiyaam comme que gars dañuy am soixante dix ans jàpp ne ay jeunes lañ ñu naan un jeune de soixante dix ans xam nga kooku mooy ne yow mal xiyaam kon mooy ne kii Abdullah ibn Abbas kon lim nekk gone non seulement entourage am mais moom ci boppam dafa conscient woon ne euh, moom kon am na lu bari lu ko raw ci Yonent bi sallallahu Euh, léegi nag moo tax da doon dem léeg-léeg mu demoon kër yonent saa salaam ngir xool naka lay dunde ak naka lay jaamoo yàlla ngir bu ko defee non seulement moom mu man koo roy mais tamit après xëy na ëllëg bu ko fi yàlla bàyyee mu man koo transmettre ndax tamit xam-xam loolu la xam-xam moom bu la kenn ndax mooy booy door a ñëw jàpp ngay def boo ñëwee dégg ñuy wax xam-xam mooy soit nga mokkal mbaa nga enregistré am foo ko dugal boo déglu d'abord déglu jiitu déglu ndax ku dégluwul sax doo mën a noter dara boo déggee nga fexe ko jàpp boo ko jàppee nga fexe ko jëfe boo ko jëfee boo mënee nga jàngale ko voilà noonu lay deme mais boo ci nar a juutal rek problème day am ndax boo ko jëfewul mooy tax li nga xam du fa des te barke bi sax dafa dul ne voilà léegi kon moom ci noonu ci la bi nga xamante ni nag yonent sallallahu na àddina mu xam ne kon man li ma am ci xam-xamu yonent sallallahu du dara par rapport ak ñii nga xam ne ñu ngi woon ak Makka par exemple nekkaat ak moom fii ak tamit ñi nga xam ne sax Medina rek lañ desoon fa lañ masa fa lañ dugg ci diine ji wala foofu lañ xamee yonent sallallahu alayhi wasallam ñii kon man man 30 mois loolu du dara léegi nag moom mu ne kon day jàngi ci saxaaba yi nga xam ne ay ñoom ñoo doon ñoo ko féete ñoo ko gën a féete euh, ñoo ko magoon nga xam ne dafa doon takkoog loog ak Zayd ibn Thabit ak Ubay ibn Ka'b ak ñeneen tamit mais ñooñ la gënoon a takkool surtout Zayd ibn Thabit bi mu génnee àddina mu gën a nekk ak Ubay Seydina Ubay radiyallahu anhu mais tamit ñëpp la doon laaj mooy ne bu amee lu ko kii nii da doon laaj ndax loolu la waxoon Seydina Umar radiyallahu anhu ne ko man fekk mooy aj gi Seydina Umar mujjee aj après ci la ko majusi bi rey dafa ñëw ñu jóge Makka di ñibbisi mooy dañu aj ba pare ñuy ñibbisi léegi mu koy sotti ndox ngir mu jàpp mu ne ko yow amirul mu'minin yow de mu ne Seydina Omar man de am na benn laaj boo xam ne dama ko bëggoon a laaj ata ngii nag waaye saa bu ma demee ba koy laaj respect bu réy bi ñu am ci moom xam nga léeg-léeg respect dafa am yenn façon respect yoo xam ne ku xamul da nga naan ki ragal la <laughs> danga naan nit ki kii dafa ragal waaj alors que du ragal mais respect bu réy mu ne ko looloo tax laajuma la ko mu ne ko déedéet yow yow doomu bàyyi jëf yonent saa sa bul defati lool boo amatee looy laaj nga yaakaar ne man xam naa ko loolu tamit lu am solo la xam nga neewu ko boo boo amee looy laaj rek laaj ma déedéet nga yaakaar ne xam-xam mu ngi ci man laaj ma ko bu ma ko xamee naa la ma ko xamul ma ne la xaw ma ko mu ne ko man daa am laaj laaj boo xam ne dama yàgg waa aaya bi yàlla naan in taba ki in tatuuba ilallahi faqad sawat qulubakum wa qulubakuma ci suuratu tahrim la wala tahrim waaw ñoo ñan lañ fekk da doon wax ay jigéen ñaari jigéen ñoo xam ne doon wax na biñ leen incité ci tuub ne leen bu ngeen tuubee gën ci yàlla de mooy bu ngeen reconnaître ngeen def bu boobaa fekk mu ne nag muy laaj aaya boobu noonu début ne aaya boobu moom yàlla ñan la ñooñ ñooy ñan ñaar ñooñ ñan la mu ne ko xamoo ko nii la mooy Aïcha la ak Hafsa Aïcha ak Hafsa la après mu nettali ko histoire li ci euh, ci yëpp nga gis ne moom noonu la meloon moo tax biñ ko laajee noo def ba am xam-xam mu ne dama amoon lan nañ loo xam ne ci laaj laa dëkkoon waaye tamit am xool boo xam ne mooy ci woon ne takk mooy luñ ma wax tamit ma fexe ba mokkal ko bu dee ñun mënuñoo mokkal xam nga jamonoy léegi moom loolu mooy mooy li gën moom suñu xel yi moom ndax dañ koo travail wul nekkul ne manul manul la nekk mais dañu cee jéemu la sax travail mokkal defuñ ci effort defuñ ci benn effort moo tax duñ ko man mais même loolu bu dee defoo ci effort mais deel bind te nag li ngay bind fiable wala bu nee da ngay enregistrer li ngay enregistrer fiable tamit mais muy dagg nga kii léeg-léeg batterie bi jeex fekk ñu wax leneen nga dugal ko nga boole phrase yoo xam ne bokkuñu woon bañ ko waxee yaa dix minutes de la nga bëgg jàpp lool mooy ne moom noonu la meloon ginnaaw gi nag moom mu ngi génnoon àddina Taif euh, Taif ci année soixante bi ci la génn àddina radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu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 Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah mu ne wa an Salamata ibn al-Muhabbiqi radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ngi jële ci Salama ibn al-Muhabbiq muy Salama ibn al-Muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu yàlla na yàlla gërëm ko kontaan ci moom euh, kon moom Salama la tudd Euh, di doomu almuhabbiqi am ñu ne almuhabbiq am nañu ne turam mooy saxra la tuddoon am ñu ko wax euh, tur la boo xam ne nag almuhabbiq euh, ci boo xam boroom xam-xamu xadiis yi en am na jamono yoo xam ne liñ doon ëpp lu ñuy wax ni ko euh, imaam Ahmad al-Askari waxe ne ñoom ñoo ne dañ doon wax al-Muhabbaq mu ne ma wax ko al-Azhar yi euh, muy imaam la ci wàllu langue bi ma ko waxee lool mu ne ma no kii bi fatxa bi dañ koy def kii dañ koy kasra ndax al-Muhabbaq li muy tekki moo tax xëy na nit du du moom daal mu ne nit du tudde doomam noonu ndax al muhabba mooy ki nga xam ne day day day day day day day ci ki waa ji nekk ci kanam muy muy génn muy ngalawal mu ne noonu loolu kenn du ko tuddee sa doom mooy mooy noo ki koy def mu ne noo moom li mu doon almuhabbiqi la doon mooy ki nga xam ne moom mooy causé voilà loolu la dama juum almuhabbaq mooy ki ñuy def loolu moom mu ne noonu li ma gis mooy ne tur bi al-Muhabbiq la mooy moom ci boppam baayam da ko tudde noonu ngir ndax arab yi dañoo amoon benn affaire mooy moo tax ba ñu laajee kaw kii arab ba ne ko mais lan moo tax seen doom yi ngeen leen di tudde ay Fahd ay Saxr tur yoo xam ne ay Fahd nga xam ne ay Saxr xeer ak yu mel noonu ay ay Asad lan moo tax ngeen di tur yoo di ko tudde seen doom yi alors que seen jaam yi ngeen leen di tudd ay tur yu rafet sahl ak yu mel noonu ñu ne ndax dañoo bëgg suñu noon yi bu ñu déggee seen tur yi tur yu mel noonu asad ku tudd asad wala fahd nga xam ne animaux féroces yooyu gaa yi ragal leen moom mu nekkoon man li ma gis mooy almuhabbiqi la mooy ki nga xam ne moom bu ko ay noonam déggee dañuy tiit bay ngalawal mais tekkiwul ne moom almuhabbaq moom la ñuy def loolu kon da gis ne sax léegi daanaka ñëpp loolu la ñuy wax ah, Salama ibn al-Muhab Muhabbiq hmm. moom nag euh, dañ ko ñu dàkkantalam moo doon Abu Sinan Abu Sinan lañ ko doon moo nekkoon dàkkantalam te ndax dafa amoon doom tamit bi dudd Sinan ndax léeg-léeg dàkkantal obligé wul à chaque fois ki nga jur wala sa premier doom moom lañ lay dàkkantale léeg-léeg ñu dàkkantal nit koo xam ne sax amul doom yaa Aba Umayr comme ni ko sëñ bi doon wax ci gàmm bi do frère wu Anas boobu nga xam ne xale la woon ba pare après dafa génnoon àddina teewul yonent sallallahu alayhi wasallam doon koy naan ko yow Aba Umayr yow bàyyi Umayr gis ne ko amul sax doom bañ naan ko àggul sax fu muy amee doom moom kay dañ koy jur mais du juraate bañ koy tukki mais moom ah, kon dafa moom nag fekk woon na Hunayn Hunayn nga xam ne mooy bi yonent sallallahu alayhi wasallam ubbee Makka waa Hawazin dégg ko ne muy waa Saqif bi ñu déggee na yeneen saa sala ubbi na Makka ñu ne kon nag ñun ñu ngi en danger comme que waa Makka moom xawma lu xew bañ bañ noot leen mais ñun kon li yi naan meilleur de xaw ma lan défense mooy nga attaqué voilà bul toog bañ ne këpp teel sa taw. ñoom nag ñu ne léegi ñun dañuy dem xeex ak moom léegi ñu ut seen armée bu mag sax te ñoom dañu nekkoon des spécialistes ci wàllu tirer flèche ñoom moom ay ay ay ay professionnel lañ ci woon mooy xeex boobu foofu ñu kii woon muy Hunayn xeex foofu noonu moom salama bii nii fekke woon na ko ñoo xam ne ci xeex boobu ci lañ ko ne woon ci lañ ñëwee jox ko nouvelle bu neex ne ko kat sa sa boroom sa kii sa doom sa sa soxna le mucc na mooy am na doom mu ne man de flèche bu ma utiliser mooy sànni benn flèche ci ak yo ci di défendre diine ji muy ak yonent bi sallallahu moo ma gënal moo ma gën neex fuuf xabaar bii ngeen ma jox naan ma am na doom nga gis ne ñoom l'islam lañ tegoon ci kaw ak lu man di doom moo tax ñooñu aaya bi naan innama amwalukum wa awlaadukum fitna xam nga ne kii bokkul di ñooñu mooy ne te lu baax la tamit mooy ne moom comme ni nga xamante ne nii euh, comme comme euh, ni ni ko euh, gàmmu gi sax loolu leeraloon nañ ko en même temps mooy ne fitna bi du lu bon rek mais nga gis ne même bu dee ñi nga xam ne côté bi côté bu bon bi kii loolu laalu nga gis ne doom moom ni mu neexe ci nit ñi léegi c'est que sax léegi moom yeneen kii la am na ñoo xam ne dañ naan di annoncer doom ñu mer moom day mel ni comme arabe ya rek buñ leen inulsé woon doom yu jigéen liñ doon mere léeg-léeg ñenn ñu moom mooy du ñu bëgg sax seen jabar am doom ci bu ñu amee doom ñuy ñuy xaw ma man léegi léegi affaire yi xam nga mais daal ah, li ñu xam daal ci lu normal mooy ku ñu annoncé ne sa jabar am nga doom da ngay kontaan daal te tamit surtout rawatina jamono jooju voilà moom mu ko moom mu ne nag xeex ak yonent ànd ak yonent sallallahu alayhi di xeex benn xeex bu ma ci sànni moo ma gënal bonne nouvelle ngeen ma wax moom nag ginnaaw euh, bi yonent saa génne àddina bokkoon na tamit ñi nga xam ne comme saxaaba yëpp radiyallahu ta'ala anhum dañ doon yëngu ci tasaare l'islam boo tax moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ubbi almadayin madayin bi ñu doon wax sànk nga xam ne fa la Xudayfa radiyallahu ta'ala anhu ne woon moom ci ñi ko ubbi nga xam ne ki ko ci jiite woon armée bi ak foofu ubbi ak foofu muy Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu moom ak ñoom ñoo àndoon moom kooku mooy Seydina Salama radiyallahu ta'ala anhu wa anna bihi wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala aliya al-firdawsi maskanahu wa maswaahu ki ci tegu muy yaay ummu Salama non yaay ummu Habiba loolu la wala ummu may may Maymuna ma ummu Habiba Maymuna kon Seydina ah, al-Hafiz rahimahullah mu ne wa an Maymuna ma an Maymuna loolu la wax voilà wa an Maymunata radiyallahu ta'ala anhu anha annaha mooy voilà nañ yem foofu ndax loolu lañ ci soxla wa an Maymunata kon mu ne ñu ngi jële ci Maymuna radiyallahu ta'ala anha muy mu ne yal na yàlla kontaan ci moom te gërëm ko Maymuna boobu moom c'est euh, ci yaay jullit ñi la bokk yàlla nag suñu suñu borom subhaanahu wa ta'aala moo ne ñu ñoom suñu yaay lañ looloo tax boo ngi dégg ñu naan ummul mu'miniin ak yu mel noonu mooy ne képp koo xam ne soxna la ci yonent bi sallallahu alayhi mooy yaay la ñëpp même bu dee du yaay boo xam ne filiation par sanguine la wala yooyu déedéet mooy yaayu te sharaf la mooy honneur nga xam ne le fait que ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk bàyyi pour képp ku ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah moom noonu la nekk suñuy yaay ndax li yonent bi pla yon ñoom ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ amee honneur boobu léegi moom mii euh, muy yaay Maymuna moom dafa nekk kon sœuru kii frère euh, sœuru kii la mu mu tudd ummu euh, ummul fadl bi ñu waxoon muy yaay Seydina Abdullah ibn Abbas ñoom ñaar ay sœur lañu ndax lu fadli Lubaaba la tuddoon Lubaaba bintul Haaris kii tudd Maymunatu bintul Haaris mooy ñoo bokk baay mbokk euh, la tamit ci Xaalid ibnul Walid ndax ñoom ñëpp ñoom ñooñu seen yaay yi ñoo bokk Abdullah ibn Abbas Xaalid ibnul Walid ak ak kii nii yaay Maymuna bi euh, léegi yaay Maymuna moom kon mbokk la ci ñooñu léegi moom yeneen saa salaam ndax moom euh, <coughs> avant nag mu am na am masoon na sëy nag avant yonent saa sallam doon ko denc ndax avant am na ku ko takkoon ku ñu wax Mas'ud ibn Amr as-Saqafi koo xam ne moo ko takkoon mais avant lislaam la woon après ñoom dañu taxoon ginnaaw gi ci la ko Abu Ruhm ibn Abdul Uzza takk génn àddina léegi nag après loolu moom mu ngi nekkoon sax ci sërëm bi kër euh, al-Abbas radiyallahu ta'ala anhu fara ne woon ndax al-Abbas mooy boroom këru sërëm muy Ummul Fadli di Lubaaba bintul Xaaris yonent bi sallallahu alayhi nag li ñu waxoon sànq ci Xudaybiya nga xam ne dañu ñëwoon ngir umra kon bi ñu ñëwee umra wax naa leen wax naan naa leen ne yéeféer yi bi ñu yëgee affaire bi dañu ne ñun ñàkk ñu ñoom dañu ne ñun imaginer leen rek ban écho ak ban ban ban kii ban ban ban euh, conséquence bu négative lay indi le fait que arabe yëpp dégg ne suñu noon bii di Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa jóge fële dëkkam ñëw daal facilement noonu daal saa mu yëgal ñu dara ñëw rek umra dem yoonam daal mel ni dañoo forcé kon nag comme que noonu la demee ñun dañuy fexe ba ne ko ren moom nu man di demee moom doo ko fi defee ñun ñooy xool heure yu ñu neex ak. te condition ni muy demee ñu tëralal la ko nga signé ñun ñooy bind yow ngay signé amul waaw moom la amul non waaw rek nga mën a wax ñoom loolu lañ defoon léegi rek bokkoon na nag ci accord yooyu ñu defoon dañ ñëw yeneen saa salaam kon nag ren moom da ngay dëpp mooy ne yéen a bari da ngeen ñibbi ndax ñoom xamoon nañ ne te tey yéeféer yi xamoon nañ ne bu ñu ko waxee bari na fi ñoo xam ne ci saxaaba yi presque ñoom ñëpp dañuy mer ci affaire bi ndax jóge dox ay kilomètres yi kilomètres def ay ay ay fani fan ba agsi fii kaaba gi yi nii da presque fii nii la ñëw ba ci buntu kaaba gi ñu ne la doo dugg dëppal xamoon nañ ne da leen di neex da di naqari ñu ne leen nag ñun nag loolu nag ngeen di def par force ba ñu bari ko euh, daanaka ñoom ñëpp d'accord ci woon mais yeneen saa ne leen baax na léegi ñu ne ko kon déwén ngay ñëwaat. te déwén trois jours la léegi nag bi bi moom moom la ñuy wax umratul qada wala alqadiya paane dañoo ñëwoon di fay di fay umra gaj woon ndax umra boobu comme que foofu la leen lañ amoon obstacle bu tax ñu kii foofu la yemoon mais beneen dañoo ñëwoon ngir umra mooy ci kon septième année bi bi ñu ñëwee nag di aaj ci si noonu di umra si bopp ci la yaay Maymuna radiyallahu ta'ala anha ci la koy yonent sallam denc nga bi mu ko dencee nag après mu ne waa Makka fekk trois jours yi di jeex ñu umra ba pare mu ne waa Makka yéeféri euh, bu ngeen ma mayoon ne ñu ñu séetal bu ko defee ngeen lekkaale tamit ci kii ñoom ñu ne ko soxlawuñ sa sa sa wal yi ma la ci dëkk bi jóge fi ñun daal sa trois jours jeex na ñun soxlawuñu nga bu ñu invité soxlawuñ sa invitation mu ne baax na nañ leen dem ñu dem seen yoon léegi kon yaay Maymuna radiyallahu la anha kon moom ci septième année bi ci la bokke ci yaay jullit ñi radiyallahu ta'ala anha kon moom ginnaaw gi nag euh, moom euh, yaay Maymuna bokkoon na tamit bi yonent sallallahu alayhi wasallam àddina ñi nga xamante ne bari woon na lool da doon umra tamit léeg-léegi dem Makka bi umra ak ak ak aj bi mais ñoom surtout nag loolu bi ci leen ëppoon mu ko doon def mooy doon yaay Aysa mu ëppoon lu mu doon def loolu mais ñoom moom it da ko doon def te tamit ku ku koo xam ne ku tëni ku doon ku doon respecté la vraiment surtout njàngale diine ji moo tax benn dafa am benn mbokkam boo xam ne bi mu dugg dafa ñëw benn jour li ko feet si mais bi mu ñëwee mu mu yëg ne en tout cas mu xeeñ sàngara di xeeñ xam nga ku tuux léeg-léeg bu dëgër bi boo da lay xeeñ léeg-léeg moom moom bi mu bi mu bi mu naanee bu dëgër bi mooy dorog ak héroïne ak yooyu voilà voilà yamba gaa yooyu léegi mooy ne ñoom léegi nag mu yëg ne mu xaw a xeeñ ci moom ne kii da doon naan sàngara mu ne ko yow boo demul ci biir bañ duma la bul duggati ci man tellement ni mu ni mu doon respecté affaire yi ak tamit ni nga xam amul ay ay négocier ci yoo xam ne yàlla da koo tere léegi euh, moom nag mu ngi génn àddina ci année euh, ci cinquante et après gàddaay gi ci la génn àddina am na nag ñu naan ay soixante et mais loolu moom loolu loolu loolu avis la buñ noot ndax ndax yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha mu ngi doon wax benn mbokk yaay Maymuna doon ko wax naan ko ba ndax mu ngi ko doon ñaanal bi mu génnee àddina te yaa Aysa cinquante-septième année bi la génn àddina naka lay ñaanale koo xamante ni moo ko mujjee génn àddina ko moom mu ngi génn àddina kon ci cinquante la cinquante et un après gàddaay gi euh, radiyallahu ta'ala anha moom nag ñu ko denc fi nga xam ne foofu la Yonent sallallahu alayhi duggoon coom muy sari fa lañ ko dencaat foofu même bërëb bi nga xam ne Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma moo ko taxaw def denc ko jébbal ko boroomam radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahum wa maswaahum ki ci des mu ne wa an Imran Imran ibn Husayn mu ne mu ngi jële al ne maa ngi jële kon hadis ci Imran sahaaba buñ naan Imran di doomu ku ñuy wax Husayn Husayn ñoom nag seen tribu ñu ngi bokkoon ci ñu naan al-Absi euh, rara seen dugg sax di nga euh, comme ñoom ñoom kii ñu ngi tudd Antara ibn Shaddad al-Absi ñoom ñoo bokkoon tribu nga xam ne poète bu mag la woon moom mii ci ñooñu la bokkoon mooy ci tribu boobu la bokkoon ah léegi euh, Husayn nag moom moom saxaaba la woon comme doom bi looloo tax ñu naan radiyallahu ta'ala anhuma loolu euh, moom nag même moom nag bi muy tuuf si bokk na ci lu mu wax yonent ne ko man euh, man de bañ gi ma la bañoon moom sincèrement doon na dama ñaan dama waatoon ci sama yàlla yi ne dootuma la yàlla na bu ma la bu ma la gis bañ gi mu ko bañoon moom Xuseyn war wan la mais yàlla gindi ko def ci xalam leer ba ñëw mujj dugg ci diine ji léegi doom ji muy al Imran bi moom nag da doon bi mu bi mu tuubee moom dëkkuñ moom nekkul woon ñoo xam ne dañu dëkkoon Medina comme comme ñoom euh, ñoom ñoom Anas ibn Malik ak ñooñu moom radiyallahu ta'ala moom dafa amoon seen village dafa newoon ci wet léeg-léeg da doon ñëw Medina di delluwaat. Sayyidina Imran ibn Husayn euh, bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii. ginnaaw bi nga xamante ni comme dañuy gàttal bi yonent sallallahu alayhi wasallam génnee àddina Seydina Omar da ko yón da ko yóbbu fële ca Basra moom la ñu xam léegi rek yaay naan Basora Basra fële ci Irak ngir mu jàngal leen diine moo tax Muhammad ibn Sirin ak ki euh, al-Hasanul Basri rahmatullah alayhi ma ku ci nekk jëlee nañ ci moom mu ne ñu ne masuñoo wa ñu ngi waat ne amul kenn koo xam ne ci saxaaba yonent sallallahu alayhi wasallam mas nañu ñi ñëw Basra koo xamante ne nii meroon nga ni Imran ibn Husayn ci mbaax ak xam-xam ak yooyu ni mu moom Imran sayyidina Imran ah, moom nag kon nga xam ne kon bokkoon na ci ñi nga xam ne dañ leen a yónni woon ngir ñu leeral ñooñu diine ji ak xam-xam jàngal leen seen diine comme ko dëkk la yoo xam ne dañ leen doon dóor a ubbi ndax dëkk la yoo xam ne surtout jamonoy Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu dafa bari woon dëkk yu ñu ubbi bu ñu leen masoon a ubbi nag moom da doon yónni ndax bokkoon na moom doonul woon bëggul woon sax saxaaba yi di jóge Medina dafa bëggoon ñuy nekk ci wetam mais comme que lii man da ñàkk il faut ñee dañuy door a dugg ci diine ji door ubbi tamit ay dëkk xamaloo leen seen diine wala woo ay nit ci diine ba pare bàyyi leen noonu wala convaincre mu ngi mel ni fii rek nit koo xam ne yàlla dafa defoon yow am ku gëmul yàlla ci dëkk bi jaare ko gëm yàlla te yow nga man koo dimbali ci ci xam-xam ak yooyu ak xamal ko yenn yi nga xam ne dooy man dañaat mais bu ko bàyyi noonu rek comme ko dugg na ci diine ji jeex na ku ko gis tax moom jàpp ne kii doo xam ne kii julli la lam nekkoon lam doon doxale la doon doxal déedéet mooy ne doo ko boo ko dugalee ci diina ji man koo jàppale jàppale ko ci ngir mu avancé boo ko manul nga xam ku ko mën a kii nga ne ko deel fexe jëlal wala bu dee nga laaj contact waa ji ne ko est que mën naa la boo leen diw hmm. nga boole ko moom bu ko defee mu koy gindi loolu la Seydina Omar radiyallahu ta'ala mu xamoon nga xam ne njàngale la mun jële ci yonent sallallahu alayhi nga xam ne dadoon yónni saxaabaam yi ñuy yóbbu euh, rasaa'il yi muy lettres yi di yóbbu ay Kisra ak buur yooyu di leen ak tamit di ubbi yeneen dëkk yi di leen jàngal comme ni mu yónnee woon al-Qur'an ñooñu nga xam ne ay jàngkatu al-Qur'an lañu woon ñoo xam ne ñoom seen seen dund yëpp loolu lañu doon def bu bëccëgee ñu liggéey yi uti ay ci ay matt ak yooyu bu guddee ñuy jàng alxuraan nag da leen a yónni woon ngir ñu dem woo ay nit ci diine noonu la defoon moom ci la newoon Basra te moom Imraan ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci li mu siiwee mooy moom moom la moom dafa doon yone malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam dañ ko doon nuyu dañ ko doon nuyu loolu moo tax même ñi nga xam ne dañuy weddi loolu ndax am na ñenn ñi dañ naan la noo euh, gis gisub malaaka man da nekk boo leen nee lan moo tax nag saxaaba yi radiyallahu anhum ñenn ñi doon ko gis ñu ne la li taxoon boobu mu man a nekk mooy ne yonent bi sallallahu alayhi la ma nekkoon seen wet am na ñu léegi ndax dañ naan la yow ñu xam nga kii nu mu tudd euh, yaay moono bii sax ko yaay a wala yaay Ummu Salama mas na ne Yonent saa salaam man gis naa la nga taxaw ak Dihya lu yàgg ngeen seen taxaw bi dafa yàgg mu ne ko gis nga ko mu ne waaw ah, mu ne ko du Dihya Jibril la woon mooy ne kon gis na gis na Jibril kon Abdullah na Abbas mi ñu mujje moom moom it mi ñu gisoon sànq moom it gis na ko ndax dafa ànd ak baayam benn jour ñu ñëw ci di ñëw ci Yonent saa salaam ñu gis ko buntu bi mu nekk ci néeg bi buntu bi mel ni lu xaw ubbeeku rideau bi noonu mais mu nuyu Yonent saa salaam mais mu nuyuwaat ko dégg ko léegi comme Bal Abbas waa Kër Abdul Muttalib léeg-léeg dafa bokkoon surtout ñooñ ñoo xam ne li ñu naan ay gaay ay boroomi fulla la woon mooy ne affaire yi kii moom moom mu dem yoonam. léegi bi mu demee mu ne Abdullah ibn Abbas xoolal xoolal sa doomu sa doomu kii bi rek mbokk mu kii sa frère bi mooy sa kii bi rek sa mbokk mi ma koy nuyu faale euh, fayu mu ne ko daa am ku fa newoon mu ne ko kan moo fa newoon. yow ma ànd ak yow daa am ko fa woon mu ne ko waaw mu ne ko nañ dem ñu laaj ko ba xam biñ demee ñu nuyu ko mu mu mu ne leen mu mu mu fay leen ne leen agsi leen mu ne ko tànk damaa ñëw di la nuyu mais fayoo ma mu ne ko ma la woon mu ne Abdullah na Abbas ne ko daa am ko fi newoon ndax mu ne ko xale kii Abdullah yi nee na daa am ku fi woon moo tax mu ne ko waaw mu ne ko gis nga ko kon mu ne ko waaw mu ne ko Jibril la woon loolu boo waxee ñoom dañ la ñi koy weet bi dañ naan la non ndax li ñu gis ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa ne woon moo tax alors que loolu nag léegi nag lii day day wane ne Imran na Husayn man nga wax ñu ne la yonent sallallahu alayhi wasallam dañ naan la date yi la ñuy xool ndax Imran ibn Husayn dafa wax Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhkhir radiyallahu rahimahullah nga xam ne ci tabi'in yi la bokkoon dane ko woon malaaka yi fekk bi muy génn door waa ji génn àddina la ko wax ndax bu dul woon loolu moom buggu ko woon a wax mu ne ko fekk dañ ko doon nuyu waxoon na ko après mu ne ko man de yëgu ñu ngi may nuyuwaat ndax dafa kii woon euh, dafa doon faju comme que dafa moom nag da mettitu biir da koo yàgg jàpp après bi mu defee kay yi nga xam ne mooy fexe génne deret ji noonu mais ak ak yooyu ñuy tàngal kii da koo defoon bi mu ko defee après nag malaaka yi kii ko ne gisatu leen après nag bi muy waaj génn àddina mu wax ko ko ne ko ne ko ñoom ñu ngi may nuyuwaat loolu day wane ne yow ki doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi fa ne woon lii day dàq waxam ndax yow kii bi mu koy wax te moom mu ngi génn àddina l'an cinquante deux quelque l'an cinquante deux de après dix jours yonent bu yàgg kon sa lay boobu nga doon wax mooy loolu day dàq kooku kon mooy Seydina Imran ci gàttal ibnu Husayn radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihi ma wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahumaa wa maskanahumaa wa maswaahumaa ci ci des mu ne wa an Anas ibn Malik am na ku mu tëb Abu Sa'laba voilà al wa al mu ne jazaakallahu xayran mu ne wa an Abi Sa'laba al euh, moom sax moo jiitu woon moo jiitu woon waaw moo jiitu woon voilà wa an Abi Sa'laba al radiyallahu ta'ala anhu kon mu ne mu ngi jógee mu ngi jële euh, xadiis ci saxaaba buñ naan Abu Salama al-Xushani bokk ci koju tribu Xushan Xushayn voilà Xushayn la woon comme Quraysh mais buñ koy ci comme ñu naan Abdullah al-Qurashi duñ wax al-Qurashi mais al yi moom it noonu la woon al al-Xushani moom nag dañu boroom xam-xam yi rahmatullahi dañu dañu wuute ci turam non seulement ci turam mais ci turu baayam ndax dañ naan ñenn ñi dañ ne ñii Jurhum la tudd Jurhum ñii ne Jurhum ñii ne Jurthum ñii ne Jurthuma am na yeneen tur yu bari sax ñii ne baayam Naashir la tudd ñii ne Naashib ñii ne Laashir ñii ne Jur Jurhum ñii ne Amr mooy daal nga gis ne nag te ku ko wax ñi ko wax ku ci nekk imaam nga moo tax daal li gën a woyof te gën daal xel dañ naan daal wute nañ ci turam ak turu baayam mais daal li kenn wutewul mooy ne nii lañ ko xamee Abu Salabat al-Xushani kon moom mu ne euh, euh, kon euh, Abu Salaba bii moom mu ngi bokkoon nag ci waa ñu dëkk ci côté Syrie yooyu la dëkkoon moom nag fekk woon na bayaatu Ridwaan muy bi nga xamante ne nii foofu ci Xudaybiya fekk na ci jaay jaayante googu nga xam ne moom la suñu borom di wax la laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara yàlla de gërëm na ñi nga xam ne mooy way ngëm yàlla ñi ba ñuy jaayanteeg yow muy yonent bi sallallahu alayhi ci suufu garab ga moom mi bokkoon na ci te yonent bi sallallahu waxoon na ne du dugg safara mukk képp koo xamante ni jaayante ne ci suufu garab mooy ñooñu mu ne lan yalija naara ahadun baaya'a tahta shajara képp koo xamante ni jaayante nga moom bokkoon na ci ñooñu ci suufu garab googu muy bay'atu ridwaan ah, moom Abu Sa'labat al-Khushani ah, mu ngi doon wax bi muy door a bi mu ñëwee tuub si ndax tamit comme que fa mu dëkkoon dafa sori te dafa yoroon moom non seulement foofu dañ doon dañ doon rëbb comme niñ ko gisoon ci hadis bi bi mu naan qultu ya rasulallah inna bi ardi qawmin ahli kitab moom ñoom dañ doon rëbb foofu te tamit niñ dëkkaloon ñi fa ëpp kon waa ahlu kitab lañu moom nag lool nekkuloon obstacle le fait mu ne tuub naa rek doy na naa toog sama dëkk da doon def di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ñëwoon na ñëw foofu demaale Xaybar yooyu yëpp demoon na moom Abu Salaba euh, radiyallahu euh, ginnaaw gi moom nag doon na euh, doon na wax ni nit ñi ne leen yéen man de maa ngi ñaan yàlla mu bañ maa reye nii ma gis mu leen di reye mooy nii ngeen di deewe nii de façon dee yu metti nii ndax dafa seetlu ne gaa nit ñi <laughs> bu ñuy dee ni ñuy étranglé mu ne maa ngi ñaan yàlla mu bañ maa mu bañ maa reye comme nii jële bañ a jële daal sama ba sama bakkan comme nii mu koy jële ci yéen ah, léegi nag benn guddi dafa bari woon nam lu muy jaamu yàlla doon naafila guddi lu bari benn guddi muy la doom ji doom ji jigéen ji fekk mu ngi ci ci ci kër gi di nelaw moog yaay ji bi muy nelaw noonu mu gént mu mu mu gént ne baayam dafa dafa génn àddina doom di tiit tëb ne yaayam ana ana ana sama baay mu ne ko sa baay mu mu ngi fi mu ngi fi muy jullee mu ngi ci kii bi muy jullee bu mu demee fekk ko mu sujjóot fekk dafa sujjóot mu laal ko mu daanu fekk génn na àddina nga gis ne moom ci kon ñaanam googu yàlla may na ko te yonent saa salaam da waxoon jaam bi fi muy gën a jege boromam mooy bu sujjóotee moom ci position boobu la yàlla jële bakkanam yàlla nañu ko yàlla may radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu kon moom mu génn àddina l'an soixante-quinze moom année soixante-quinze bi un après bi kan Abdullah ibn Umar génnee àddina ci la génn àddina moom mi de euh, Abu Sa'laba al-Khushani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu maswaahu ci ci tegu kon ki mujj voilà Anas ndax après dañu kii woon Imran ibn Husayn moo teg woon ci ne xadiis yi ñëwee mais comme que wax nañ ko sànq ki mujj muy Anas Seydina Anas ibn Malik mu ne waan Anas ibn Malik kon al mu ne mu ngi jële ci Anas di doomi ku ñuy wax Malik euh, radiyallahu ta'ala anhu yal na yàlla kontaan ci moom naa Anas nag doomu moom mooy doomu Ummu Sulaym Ummu Sulaym nga xam ne bokk na ci jigéen ñi nga xam ne te dëkk Medina ci saxaaba yu mag yi nga xam ne bari woon na lu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon ñëw seen kër ñoom Seydina Anas moom nag euh, bi nga xamante ne nii ci la Yonent bi sallallahu alayhi gàddaay si nga xam ne comme niñ koy defe léegi rek nga gis ne tradition la bu baax boo xam ne euh, du du tay la xew mooy nit ñi buñ gisee loolu yàllaa koy def buñ gisee nit ku nitu diine wala nit ku baax dañ koy soppal seen bopp nga gis lu ne ku nekk lu ne nga koy yéene nga gis ñii ñoom ñoo lay jëndal lii ñii jëndal la lii lu ne presque yow boo moywul mën ngaa toog sa dund manoo doo fàttale ko fan nga jënd yéere wala ba nga ko gëjee jënd day yàgg mooy ne foo ko naree def sax sa xel sax dootu ci dem tellement ñu lay jox day bari loolu yàllaa ko def mooy def tamit yeneen yëpp ah loolu dama joxe exemple leneen lépp loo soxla presque ñoom dañ ciy taxaw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tamit bi mu ñëwee comme que moom moom mooy lépp sax moom bi mu ñëwee ansaar yi dañoo def ñoom loolu lañ def ku nekk yaa ngi xool lan laa koy defal ku ci nekk di ko jox loo loo loo gën a loo gën fonk loolu nga koy jox léegi nag ah yaayu Anas di Ummu Sulaym radiyallahu ta'ala anha comme que moom amul woon dara moom mu ne man kat mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam man de ñun ñaa ngi lay jox lu nekk mais man awma dara de mais am naa anas sama doom bii dix ans la am moom xale bii dix ans la am am naa anas def ko léegi dama la koy jox mu defal la mu nekk koo xam ne day dox ci say service loo soxla rek wax ko moom moom ma man na nekk sa kër man moom pare naa ci moom jox naa la ko après mu ne kon mu ñaan ko mu ñaanal ko mu ñaanal ko mu ne mu gudd fan am alal ju bari ci beneen bi mu ñaanal ko mu dugal mu dugal ko tamit àjjana Seydina Anas radiyallahu ta'ala mu ne man de tollu naa foo xam ne gis naa ne ansaar yi ñëpp kenn kenn kenn ëpp mu ci alal te tamit gudd fan gi moom kii woon mooy ne am na ko ndax Seydina Anas moom mu ngi cent trois ans la dund léegi ne moom kon centenaire la woon ba pare ci benn bi ndax ñaari riwaaye yi ak riwaaye yu bokkul yi benn bi da ko ñaanal mu bari mu bari njaboot yoo xam ne moom daanaka ba peste ba amee rey nañ lu ëpp ay ay presque quatre-vingts personnes ci ay doom ci ay doomam ci sët ci ñoo xamante ne nii moom moo moom mooy seen maam ñenn nit ñi mooy seen baay direct teg ci beneen bi ci beneen yeneen riwaay yi àjjana la ko ñaanal mu ne am naa ñaar yii mooy gudd fan ak bari alal bari alal te maa ngi yaakaar beneen bi ndax yaan ñaan yeneen sallallahu alayhi wasallam day dëggu yi dëggu yàlla da koy def moom nag na Anas radiyallahu ta'ala kon moom ni ñu ko gise kon yaayam daanaka mën nañ ne moo do moo def lépp ngir moom mooy ne tamit noonu la mooy ne mooy ne jigéen ñi tamit loolu la mooy seen doom yi waruñoo rek ndax léegi daanaka àddina bu moom dafa wëlbateku da nga doon gis ne jigéen ñi ñoo doon def tout ngir seen doom yi tekki buñ nee tekki nag mooy ci diine d'abord loolu lañ ci dugg jublu mooy ne boo leen dee yëpp ñun waxuñu ne koo xam ne moom moom moom diine rek yëfi yëfi yëfi xam-xam xamul dara ci yooyu bu waxee sax mu dem sax mu ne dafa xaram ah wala ni mu koy waxee day junju ne dafa dañ koo sib no ay mathématiques yii moom non waxuñ loolu mooy yow xamal yëpp mais nag sa diine moom moo war a nekk priorité voilà mooy bu doon ñaar yooyu daa am bu ci war a deñ mooy beneen bay deñ ci diine def mais nit ku mat pour ñu ne nit ki mat la mooy fu nekk dafa war a nekk boo xamante ni imaam la fa buñ ñëwee ci àddina bi nga nekk ci koo xam ne kenn du la ci ëppale dara voilà ñun waxuñu ne jullit yoo xam ne ñoom jàpp nañ ne lépp dem jàkkaak koor koor rek la déedéet waxuñu loolu mooy ne koo xam ne man na la nekk médecin bi dina mag a diplômé mais tamit koo xamante ni xëy na léeg-léeg bu amee temps nga fekk ko ci jàkk de muy def dar dafa contradictoire contradictoire wul ndax nit ñi am na ba léegi ñu mel noonu voilà mooy ne nga gis ne kon yaayam yaay yi ñoo doon dox ci seen tànk doom yi di dimbali seen doom yi ngir ñu texe imaam Malik tamit rahmatullah alayhi loolu la ko yaayam defaloon imaam Shafi'i tamit rahmatullah alayhi loolu la ko yaayam defaloon nga xam ne ñooñ ku ci nekk yow yaa seetal sa professeur professeur xar te tamit xam nga yaay imaamu Shafi'i moom tànn n'importe qui imam Malik la tànn imaamu Daaril Hijra la tànn ki nga xam ne mooy imaamu Medinatul Munawwara ci wàllu xam-xam ak lépp moom la tànn yóbbu fa doomam kooku kay tànn lu ko neex bàyyil ma loolu Ummu Sulaym mii kan la tànn ki gën ci nit ñi la tànn ngir mu defar doomam ñun nag léegi moom jàpp nañ ne tànn sa doom mooy fexeel yow ya fi diine sax bu mu ko xam langam sax bul fexe mu langue langue baayam sax du ko xam booy wax ñu naan bu ko defee boo boo koy làkk suñu langue bi du gaaw intégré mu waxi caaxaan yooyu moom sax kañ la ko wolof yi di bàkkuwaa mooy ne léegi mooy ne ñoom seen doom yi kon seen yaay yi ñoo doon taxaw ci yooyu Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu moom kër yonente sallallahu alayhi wasallam la doon nekk lu bari di ko liggéeyal di ko defal lu nekk moo tax ginnaaw nag bi nga xam ne ci la yonente sallallahu alayhi wasallam génne àddina euh, xam gi nga xam ne moom la saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum xamoon ak yeewoom ak tamit ak euh, même li muy nekk nga xam ne dix ans la amoon bi yonente sallallahu alayhi wasallam bi génne àddina kon mu ngi am vingt ans teewul woon yonente kii Seydina Abu Bakar da ko yónni fële ci Bahreïn ngir mu dox affaire u yeeg yooyu ba bindal ko téere kii téere boobu nga xam ne daanaka azaka kenn du ko jàng fa ngay tàmbalee daanaka boobu nga xam danaan azaka yi bu nekk nii lay demee nga xam ne loolu mu ngi ko jëlee ci Yonent sallallahu alayhi wasallam Seydina Anas la ko bindaloon ngir mu dem doxal mission boobu ak li muy nekk ndax Seydina Umar radiyallahu anhu dafa ñëw gis Seydina Abu Bakar ne ko man de kii Anas mii de moom laa bëgg yoon ni Bahrain ngir mu kii dox wàllu azaka yi mu ne ko moom de ku am xel la te tamit ku yeewu la man nga ko moom mooy d'accord ci ñu bokk même vision ci moom moo taxit moom ku soppoon nag surtout saxaaba yooyu yu mag yi ak ñépp nga xam ne rusul woon ut xam-xam ci kenn ci kenn koo xam ne képp koo xam ne gisoon na ne mën na koo dimbali tamit malgré xoolal ni mu takkoo woon ak yonent saa salaam waaye am na yoo xamante ne ni ngay boo nekkee gone ndax bu julli comme heure julli ndax yonent saa salaam da doon wax naan li yali ne li yali nii ulil ahlaami wan nuha da doon wax ñi ne ñiy topp ci moom na nekk ñi nga xam ne ñoom mooy ñi nga xam ne saxaaba yu mag yi ñi nga xam dañoo am xel ba pare bari am xam-xam tamit du du ne rek nekk na majeur rek c'est nekk majeur boo xam ne xam-xam ba tamit dafay nekk tax ñuy wax. mooy ne moo tax yu bari ñooñu yuñ doon am ci yonent bi sallallahu alayhi moom mën na koo bañ am moo tax day doon jëlee nañ euh, xam-xam ci Seydina Abu Bakar Seydina Ali ak ñoom Seydina Omar ñoom ñëpp radiyallahu anhum ginnaaw gi nag moom mu ngi ne woon Basra Basra la nekkoon nga xamante ne nii euh, ñoom nag ñoom li leen dal ñoom surtout ñoom ñi nga xam ne dañoo nekkoon ay tuut tànk jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga Seydina Anas sax moo gën a kii Seydina Abdullah ibn Abbas moo ginoon nekk xale mais teewul woon nga gis ne ni ñu ni ñu ni ñu góorgóorlu woon ba nga xam ne bokk nañ ñoom ñaar ci ñu ëpp lu ñu solo xadiis nga xam ne ñoom te pourtant ay ay gone lañ woon bokk nañ ci ñu ëpp ñu ñu solo xadiis doo dem benn téere xadiis boo xam ne doo ko gis solo say naanas radiyallahu loolu amul loolu téere xadiis yu mag yi mënoo dem fent doo ko fekk comme léegi bi mu nee Basra ñoom nag li leen dal kon mooy li gën a metti ndax dafa dañoo def lépp ci diine ji jaay ci seen bakkan ñeen ñi bu ko jaree ñu def ko sonn ci def ci lépp ba pare am ñoo xam ne ñoo mujj ay gone yoo xam ne ñoom ñoo mujj yor pouvoir bi di def lu leen neex te doo ci man dara moo tax Seydina Abu euh, Abdullah euh, Abu Hurayra da doon wax naan yàlla euh, di doon ñaan boroomam yàlla na ko bañ a fekkale année année soixante l'an soixante moom yàlla na bu mu ko fi ndax dafa ndax yeneen saa salaam da leen ko waxoon ay jeunes yoo xam ne dañuy bokk ci si mais daanaka ci yàq lañ dëkk nga xam ne moom mooy bi mu nee Basra nag fekk alxajaaj nekk fa nga xam ne moom li mu rey moom benn jour mu wax ko lu lu ci biir mbooloo mi mu wax ko wax ju wax ju wax ju tegginewul sax gëdd ko foofu kii ko wax ju ñaaw après rek Seydina Anas ne ko mais kan nga mu ne ko yow yow mii laa kan laay wax ku dul yow après nag bi mu kiiwee mu mu mu bind mu yónnee ci Abdul Malik buur bi comme ba Hajjaj moom gouverneur la woon rek mu yónnee ci buur bi ne ko man wax ko ni mu deme ne ko juif yeeg yahuud yi de ñoom képp koo xamante ni dañ cee gis ci ñoom ki nga xam ne da doon ànd ak seeni yonent fonk gi nga xam ne noonu lañ ko doon fonk ana la moo tee ñii ngeen fonk ñun man lu mu lu mu kii lu mu tee ànd naa jëlaat saa salaam dix ans te moom la doon liggéeyal xanaa wegeel googu rek manoon ngeen koo am ci man ngeen di ko di ko di kii plainte ci buur bi buur bi ne Hajjaaj gis ngi yow waxuma la bu ko defati dara boo fi boo fi defatee dara mais na nga dem ci moom nga jéggalu mais bi mu ko déggee Seydina Anas toogul këram bi mu déggee nouvelle bi. am ñëw ko wax toogul këram ne daay gi nag damay xaar bàyyi ko rek dina xam ci biir mbooloo mi mu xam ne duma ma moroomam de deful noon dafa dem ci moom defe ko ci ay teggi mel ni moom mooy jéggalu alors que moom lañ tooñ nga gis ne tamit nit noonu la mooy du loo am rek wala privilège boo am rek wan ko nit ñi déedéet loo jaru ko moo tax moom nag fara ne woon ba mu ngi génn àddina euh, ci l'an quatre-vingt-treize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 waaw dafa mën na kon na